أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا fa idaa faraxta fanṣab wa ilaa rabbika farghab sadaqa Allahu al-aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ba tey ci saxiixu imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci kitaabun at-tayammum wa kitaabu at-tayammum wa qawlu wa at-tayammum wa qawlu llahi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu maanaam kitaab téereb tiim ak wax bi borom bi subhaanahu wa wax ne su fekkente ne amoo leen ndox te na ngeen jublu ci pàkk kon boo xamante ne bu laab la bu teey la te ngeen masaaj seen xar kanam yi ak seen loxo yi ci moom gisoon nañ tamit buntu bi nga xamante ne def ni rek baabun daa di indi hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne ci la réeraloon caqam bi ba nga xam ne ci la àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ab tukki te mu nekkoon aw xare waaye bi nga xamante ne nekk fu nekk foo xamante ne amutoon ndox ñu daal fay taxaw ba la tax sabab booba tax aayab ti mu wàcc gisoon nañu hadith boobu ci buntu boobu ak lëkkaloo gi mu lëkkaloo buntu boobu naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne woon hadith ci hadith sayyidina Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu mu jëlee ci Muhammad ibn Sinan te moom mooy Muhammad ibn Sinan al-Bahili rahimahullahu ta'ala ak Sa'id ibn an-Nadr ñoom ñaar ñëpp ñu solo ci Hushaym ibn Bashir ñoom ñu solo ci Sayyar te moom mooy euh, sayar al-Anazi te mu ñu wax Abul Hakam rahimahullah moom euh, euh, te moom ci suñu jotaay bi weesu jotuñoo wax daanaka ci ay mbiram moom ak moom mooy Sayyar ibn Wardan rahimahullahu ta'ala Abul Hakam al-Anazi rahimahullah al-Wasiti ah, comme Hushaym la ñoom ñaar ñëpp ay Wasiti lañu rahmatullah alayhim ah, moom solo na ci Tariq ibn Shihab ak Abu Wa'il te moom mooy Shaqiq ibn Salama ak Abu Hazim al-Ashja'i ak Amir ash-Sha'bi ak waaye li ëpp ci li mu solo ci ash-Sha'bi la ko la ko solo rahimahullah naka noonu ñi solo ci moom mooy ku mel ni moom Shu'ba ak Mus'ar ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ak Khalaf ibn Khalifa ak Hushaym ibn Bashir rahmatullah alayhim ak ñeneen fii nag ci Hushaym ibn Bashir moom moo solo ji moom rahimahullahu ta'ala thiqatun sabt la comme ni imam Ahmad wa rahimahullahu ta'ala mu ngi àdduna téeméeri at ak ñaar fukk ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu jëlee ci Yazid ibn Suhayb te ñu koy wax al-Faqir Euh, ngir maanaam du ne du ne ñàkk du ne woon dafa ñàkk waaye dafa amoon ak euh, ak maanaam ndigg lee doon ndigg lee metti maanaam mu nekk koo xam dafa néewoon doole ngir ndigg lii metti loolu tax ñu ko doon wax al-faqir euh, moom imam al-Bukhari ak imam Muslim imam Abu Dawud imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoo solo ci moom raxmatullah ñoom kutubu sitta wa ashaabu kutubu sitta solo wuñ ci moom comme taalibeem Ah, naka noonu ñu ko daan dàkkantele Abu Usman te bokkoon na ci waa Kufa gannaaw ga mu dem Makka wàcc foofu solo na nag ah, ci Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu moom mu la solo hadith bi ak Abdullah ibn Umar ibn Abbas ah, ak Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhum ci ñooñu la solo Mis'ar ak al-Mas'udi ak kuufi yu ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon Kufa ñooñu ñoo solo ci moom amma euh, te maanaam moom itam bokk na ci ponkali sëriñ ñi gën a màgg ci imam Abu Hanifa an-Nu'man euh, rahimahullahu ta'ala te gàddayoon na dem ci sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anil jami' mu jël ci Jaabir sayyidina Jaabir ibn Abdullah waxoon nañ ko radiyallahu ta'ala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ni u'titu xamsa maanaam euh, ci jotaay bi weesu dañu jotul woon a wax ci ñaar ñooñu voilà moo tax ñu ñu daal di ci delluwaat maanaam <coughs> mu ne jox nañ ma juróom yoo xam ne lam yoo xam na ahadun qabli joxuñu leen maanaam juróom yoo xam ne joxuñu leen benn yenent lu ma jiitu mu bokk ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yi nga xamante ne def koo jagoo wëlif mboolem yeneen yenent yi alayhimu salaatu wassalaam Euh, bokk na nag ci li nga xamante ne moom la wax ca gannaaw ga euh, wala boog la mu wax ca digg ci ñaareelu wax ja mooy wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura te dafa la neef na ma suuf si mu nekk jàkk waaye mu nekk loo xamante ne tamit dafa laajtee laaba laate gisoon nañ loolu buntu boobu gisoon nañ <coughs> euh, ay masala yi nga xamante ne ñoom ñoo aju woon ci loolu waaye eh, insha allahu taala masala bi ñu waxoon ne danañ ko gis te moom mooy pàcc yi nga xam ne ñoom ñoo dagana eh, tiime ak wuute yi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim insha allahu taala daañ ko gis ca eh, baabu as-sa'idu tayyibu wadu'ul muslim insha allahu taala foofu dañuy yaatale masala boobu moom mooy gën a yelloo insha allah kon gisoon nañu baabu idha lam yajid ma'an wala turaba buntu su fekkente ne ah, nit ki amul <coughs> ndox du caageen ah, suuf loolu moom mooy ma masalatu faqidu tahurayn loolu tamit amaan na dañ ci xamee ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala mazhabam ci buntu bi moom mooy ah, suuf maanaam ne lu ñuy comme ni nga xamante ne loolu mu la nekkee mazhabu Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ne maanaam suuf moom mooy li nga xamante ne moom la ñu mën a tiime waaye lu demee nekk xeeru dënnu yi ak yu mel noonu kenn mënu ci tiime ci waxu Shafi'i ak eh, Hanabila rahmatullah alayhim tegtal gi ci aju ci buntu bi ñu doon wax léegi insha allahu taala daañu ko ca leeral buñ ca yegsee gisoon nañ ci kon hadiisu sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne ci la doon wax maanaam muy mas'ala boobu waxoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ne moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tuddee mas'alatu faaqidu tahurayn masala ki nga xamante ne dafa faddule li ñaari euh, mbir yi nga xam ne moom la ñuy euh, mën a laab maanaam moom mooy yi nga xam ne ñooy laab te laabalaate hmm. inshaa allahu taala euh, jotaay bi weesu gisoon nañu alhamdulillah li nga xamante ne moom moo aju woon ci masala boobu comme ni nga xamante ne noonu la waxe woon ne ba ñu demee ci yenente bi sallallahu alayhi wa Ah, julli wala boog ba leen julli dabee ci tukki ga muy hadith sayyidat Aisha bu radiyallahu ta'ala bi mu njëkk radiyallahu ta'ala anha bi mu njëkk indi dafa ne fa adrakathum as-salatu wa laysa ma'ahum ma'un fa sallaw maanaam ne bi ñu nga xamante ne moom lañu amuñu ba ñu amoon ndox julli fekk leen fekk amu maanaam dab leen fekk amuñu ndox boobu te bu booba dañoo julli maanaam dañoo julli ñu xamante ne kon loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li jaaru ci masala boobu ngir ne tiim wàccul woon mu daal di taxaw taxawaayu ko amul lu mu mën a tiimee bu boobaa loolu euh, moom mooy mazhabu xanaabila rahmatullah alayhim ak lu bëri ci waa ahlul hadith maanaam wa ahlul hadith ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nga xam ne ñaare dañuy faral di yëngatu bu baax ci hadith te ñaare bokkuñu ci mazhab yi. wala bokk buñ ci bokkee tam maanaam bu ñu amee seen mazhab tamit ñoom dañuy wax ahlul hadith rahmatullah alayhim ñoom ñaare euh, loolu moom mooy nekk seen mazhab euh, léegi nag ñu war a gis insha allahu taala ci baabu tayammum fi al-hadari idha lam yajid al-ma wa xaafa fawta as-salaa maanaam baabu buntu at-tayammum tiim fi al-hadari ci teewaay maanaam bu fekkente ne dañoo teew te tukki wuñu ndax nit ñett lañu ku njëkk ki moom mooy euh, ki nga xamante ne moom moo nekk ci moom mooy euh, al muqim ki nga xamante ne moom mooy ki teew loolu moom mooy kon ci li mu nekk alxadar na tudd mooy teewaay maanaam mu nekk ci dëkk gi mu dëkk ñaareel bi ci def moom mooy al musaafir ki nga xamante ne dafay tukki ñetteel bi moom mooy ki nga xamante ne moom euh, hukmul muqim la am maanaam dafa am attey ku teew loolu moom mooy ñetti ñooñu amma ki nga xamante ne te moom mooy ki tukki waaye tukki ba soriwut wala boog maanaam soriwut ba tax mu ñu mën koo jox àtte ki tukki waaye itam wala boog mu mën fa dem toog fa jamono joo xamante ne tamit ëpp na jamono ji nga xam ne moom la ñuy may ay yoonal maanaam moom la ñuy woyofalal mbiri ciy tukki bu boobaa loolu kooku tamit àtte yi ki ki ki ki teew la amee loolu moom mooy kon ñetti ñooñ léegi nag fii imam al-Bukhari rahimahullah dafay wax mbiru ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñaar ñi nekk ci cat bi maanaam mooy ki teew ak ki yor at tey ki teew mu ne ndax ñoom ñi kooku mooy moo tax mu jëfandikoo baatu alxabar maanaam mooy teewaay isa bu fekkente ne lam yajit amut almaa andox maanaam mooy bu fekkente ne dajut almaa andox waxaafate mu ragal fawta salaati e, faat faatdu julli maanaam faatdu waxtu julli loolu la ci nam wax ji nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon masala bii da koo tënk ci ñaari mbir moom mooy bu njëkk bi moom mooy nit ki nekk ku teew wala boog mu yor àttee ku teew ñaareel bi ci def moom mooy mu ragal waxtu wi génn ndax su fekkente ne dafa teew te ragalul waxtu wi génn loolu boobaa loolu yeneen atte moo ca aju insha allahu taala daan ci ñëw ci hadith yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal insha allahu taala waaye am amma fii moom masala bi te moom mooy masala ki nga xamante ne dafa teew ba noppi ragal waxtu wi génn kooku ana naka lay def loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute li ëpp nag ci borom xam yi rahmatullah alayhim daanaam maanaam ñoom jàpp ñu ne loola euh, war naa man maanaam jàpp nañ ne loola war naa mën ne ci kaw ñu gis ne ndox amul du tout maanaam mooy sart yi nga xam ne moom la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala tërale te insha allahu taala teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju daañ ko gis ci hadith sayyidina Abu Juhayb radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la ñu jëm mu ne wa bihi te loolu maanaam mooy su fekkente ne da ngaa teew waaye nag nga ragal waxtu wi génn nga daal di tiim moom la wax ne qaala moom la wax Ata te moom mooy Ata ibn Abi Rabah rahimahullah te mu ne wa qaala te wax na al-Hasan te moom mooy ibnu Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala amma <coughs> wa ata bi imam Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullahu ta'ala indi na ko ci Musannaf fam bi naka noonu al imam ibnu Abi Shayba <coughs> rahmatullahi alayhima waaye al-Hasan te moom mooy al-Basri rahimahullah moom dafa wax fil di ci ki feebar indahu te nekk fa moom almaa u ndox wala yajidu te amut man képp koo koo xamante ne yu naawilu woo dana ko ko jottali mu ne kooku yata yam mamu day daal tiim maanaam moom mooy lan mooy su fekkente ne nit ki am na ndox waaye amul ku ko ko jottali ñu ne waaw mu ne nu muy def ñu ne kooku daal day tiim mi ngi mel ni teen bi moom mi ngi fii wala robinet baa ngi fii waaye nag nit ki moom dafa feebar mënta jóg dem jëli ji ndox mi ñu ne waaw bu boobaa nu muy def nu muy def ba julli ñu ne ah kooku de xanaa day daal di tiim kon loolu moom mooy charte bi nga xamante ne moom lañ ko tëralala loolu nag fu fekkente ne euh, nit loolu moo loolu nag moom mooy li nga xam ne mooy mazhabu jumhur rahmatullah alayhim insha allahu taala daal ñu gën a ñëw ci masala bi bu ñu ci yegsee ndax Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom du ñu yoonal ki nga xamante ne moom mooy ki teew mu mu tiim wala boog su fekkente ne def na ko dafa war a fayaat ay jullim maanaam naka noonu dafa war a fayaat ay jullim dinañ ci ñëw insha allahu taala mu ne wa aqbala dëgmal na ibnu Umar te moom mooy Seydina Abdullahi ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu taala anhu Euh, mu ne mu ne moom ak euh, dëgmal na min ardihi ci suufam sa bil jurufi ca fu ñuy wax al juruf maanaam juruf nag dafa am ñaari maanaam maanaam bu njëkk bi moom mooy foo xam ne xeetu kàmbla la boo xamante ne ak mbartal la nga xamante ne taw bi daf fay daal di wàcc di di di maanaam daf fay daal di wàcc waaye fekk mu nekk ci buntu dëkk Medina waaye nag am na boroom xam-xam rahmatullah lu ci ëpp dañuy wax ne baatu juruf ab bërëb la bu ñu xam nekk boo xamante ne Medina wetu Medina la ne ñaare sax boo fa nekkee da ngay séen dëkku Medina yi maanaam da ngay séen dëkkuwaay tabaxu Medina yi maanaam ñu ne kon Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma dafa tukki woon ba dëgmal foofa waaye fa xadarat mu daal di teew al asru tàkkusaan fekk fa mu nekkoon bi marbadi mi ngi nekkoon ci euh, géttu ak naam gëléem yi maanaam ci géttu gëléem yi la nekkoon fa salla mu daal di julli maanaam euh, summa topp daxala mu daal di dugg al madinata madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam wa shamsu fekk jant bi murtafi'atun mu ngi aji yëkkatiku fa lam yu'id te baa mu wul jullim maanaam li nga xamante ne nag moom moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala wax fii bu ñu ko xoolee xaqiqatan gisuñu fi mu tudd fi ne fu mu tiimee waaye ci yeneen i riwaayaat yi nga xamante ne ñooy gën a mat ci wax ji foofu la ñuy gisee ni imam maanaam ne dafa tiimoon moom Seydina Abdullah ibn Umar rahima euh, euh, euh, radiyallahu ta'ala anhuma moom kon moom moom loolu moom la imaamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala toxal ci Muwatta euh, mu ne kon nag boo foofu dafa tiim moo daal di doog dugg ci biir euh, dëkk bi ba mu tiimee ci dugg ci biir dëkk bi euh, maam daal julli ba mu demee ca biir ci la gis ne jant bi maanaam jant bi continuer di yëkkatiku maanaam loolu li mu ci nam mooy imam al-Bukhari rahimahullah taala li mu ci nam mooy ne ki nga xamante ne dafay julli maanaam dafa tiim fekk dafa tukki woon bu fekkente ne ñëw na ba ci biir dëkk bi te am ndox itam du baamu julleem maanaam loolu lan la mu ci wax ji maanaam bu boobaa ndax ba muy julli dafa dafa dafa nekkoon ci tukki loolu moom daanaka mën nañ ñi mazahibul arbaa wala boog borom xam-xam yi daanaka ñoom ñëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci loolu ngir ne ki nga xamante ne dafa tiim ci fekk mu ngi woon ci tukki bu fekkente ne dafa dugg si ci biir dëkk bi fekk na tukki gi jeex na bu boobaa du du baamuwaat du baamuwaat mbir mi du baamuwaat julli lu lulul ne fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañuy sopp mu baamuwaat ko maanaam dañuy sopp mu baamuwaat julli gi ngir ne léegi am na ndox maanaam ngir ne kooku day taxaw taxawaayu gi nga xam ne dafa ñàkkoon ndox waaye ba noppi nag am ndox waaye nag bu boobaa lënt lënt bi moom mooy sayyidna abdullah ibnu umar ibnu al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ana naka lay def fekk mi ngi seen dëkk bi waxtu wi jot mu mu dem tiim jullit te xam na ne bu yeggee ci dëkk bi fee dana mën a am ndox bu boobaa loolu lan mooy nekk àtte bi bu boobaa li nga xam ne moom mooy nekk tontu bi mooy ne comme ni ko lu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tontoo ci wax ci ci euh, hadith wala asaru na Abdullah ibn Umar ibn Khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma mooy ne dafa gisoon ne dafa doon ragal jant maanaam waxtu wi génn maanaam dafa ragaloon ne waxtu wi dana génn moo tax mu daal ne mu daal di xaaral ma tiim dem dugg ci dëkk bi maanaam ma ma doog a continuer ma doog a yeggale sama tukki gi loolu moom moom mooy li nga xamante ne mooy euh, moom mooy tax mu doxale noonu loolu nag euh, kon daf ñuy yóbbu ci ay masala bokk na ci masala yi nga xamante ne moom la indi moom mooy su fekkente ne dañoo teew dañoo teew euh, ndax da wala boog dañuy dañoo tukki kon war bu boobaa ban xeetu tukki mooy dagan ci ma daal di ciy tiim ak ban tukki moo ci dul dagan li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te ñoom ñooy fuqaha u maliki yey sa xanafi ak maliki yey ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom daganal nañu wala boog maliki yey ak xanafi yey naam maliki yey ak xanafi yey rahmatullah alayhim ak xanaabila naam ki nga xamante ne moom mooy ki tukki mu daal di mën a tiim waaye Shafi'i rahmatullahi alayhi daganal nañ ko waaye ci kaw sart tukki boobu ba nekk tukki bu xaram maanaam bu fekkente ne tukki bi dafa xaram bu boobaa faaw day daal di mën a fay day daal di fay euh, tiim boobu maanaam julli boobu faaw da koy fay ngir ne Maliki yi ak Hanabila rahmatullahi alayhim euh, euh, Maliki xanaa Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom tukki gi mu dagal wala mu xaraam loolu amul effet ci euh, ci li nga xam ne mooy ruxasi maanaam liñ lay woyo falal yëpp xaraam gi ak dagal gi amu ci maanaam tukki gi rek moom moo am effet loolu moom moo tax Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ñu jàpp ne mbir mi non non ah, du dana am e, day am effet ngir ne bu ñu waxee baatu ruxsa lu ñu woyofal maanaam ka nekk ca la tax ñu koy woyofal moo tax ñuy wax waaye ka nga xamante ne daa nekk ci mooy yàlla kooku kenn du ko woyofal dara loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ne kon kooku waruta waruta waru maanaam tiimam kooku tiimam kenn du ko xonte euh, dégg nga loolu kon moom mooy euh, masala boobu ñaareelu masala bi moom mooy ne bu dee euh, lool wala bokk yeneen yi ci des insha allahu taala ñu ci ñëw amma ki nga xamante ne moom dafa ñàkk ndox complètement ki nga xamante ne dafa ñàkk ndox waaye ragal waxtu wi génn loolu dinañ ci ñëw insha allahu euh, taala wala te yaakaar ndox insha allahu taala dinañ ci ñëw euh, ci euh, buntu at-tayammum fil hadar insha allahu taala Hmm. wala waaw wala bokk ci xadis bii di ñëw rek inshaa allahu taala hmm. mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Yahya ibn Bukayr moom gis nañ ko gis nañ ko gisati ko mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala dakkantalam nag Abu Zakariya al-Qurashi al-Makhzumi moom waa Misra la rahimahullahu ta'ala gannaaw ba mu nekkee waa Sham euh, moom comme niñ ko gisoon taalibe Layth ibn Sa'd la rahimahullah mi ngi gane adduna 155e année génn adduna 231e année ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo solo ci moom lu bari ndax solo na ci moom cent soixante-dix-huit hadith imam euh, Muslim te imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci lu amul kenn ku dox ci digganteem ak moom imaamu Muslim moom mi ngi solo ci moom ñaari hadith waaye dafa am ku dox ci digganteem ak imam Ibn Maaja solo na ci moom ñetti xadis waaye am na ku dox ci diggante moom moom naka noonu imam At-Tirmidhi moom tudd na ko benn yoon mu ne qaala haddathana Layth mooy ibnu Sa'd rahimahullahu ta'ala muy imam bu mag boobu Abul Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi al-Qalqashandi rahimahullah mi ngi génn adduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna. 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom tam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Ja'far ibn Rabi'a mooy Ja'far ibn Rabi'a ibn Sharahbil ibn Hasanat al-Kindi rahimahullah dakkantaram nekkoon Abu Sharahbil moom it waa Misra la kom moom Layth ak euh, Yahya ibn Bukayr rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn adduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, ñi nga xamante ne moom ci taabi'i taabi'i yi la bokk tamit comme imam al-Layth taala ah, ah, moom moom tam ci siqaat yi la bokk taala Euh, moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta anil A'raj te moom mooy euh, al A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysar al-Madani rahimahullahu ta'ala mu gën a siiwee ci al A'raj dakkantalam nekkoon Abu Dawud Abu Hazim euh, ñaari dakkantal yooyu la siiwoon rahimahullahu ta'ala bi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne annahu qaala lana Umayran muy Umayr mu ne mawla Abdullah ibn Abbas <coughs> mu ne sami'tu Umayran daal di teg ne mawla ibn Abbas maanaam mooy ki nga xamante ne euh, jaamu maanaam mawla la ci ñoom ibn Abbas radiyallahu anhu waaye mawla Ummul Fadl la Umayr euh, euh, mawla Ummul Fadl la Euh, baayu mooy yaayu Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ba mu nekkee mawla maanaam muy jaam bi nga xam ne Ummul Fadl moo ko goreel ñu am alliance boobu alliance boobu lool tax doomi euh, Ummul yi dañuy am alliance boobu ak moom loolu moom moo tax ñu naan Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dakkatar <coughs> nekkoon Abu <coughs> Abu Abdullah al-Hilali euh, rahimahullahu ta'ala <coughs> moom mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci taabi'i la bokk rahimahullah mu ne na wa qaala nee na aqbaltu dëgmal naa ana man wa Abdullahi Ibn Yasaar te Abdullahi Ibn Yasaar tamit mawla Maymuna la maanaam di mawla ci Maymuna maanaam muy jaam boo xamante ne tamit ña ko ka ko goreel mooy sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha zawji nabi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, ñu ànd hatta mbéte daxal naa ñu daal di dugg ala abi Juhaym euh, ibn al-Harith euh, as-Simati al-Ansari abu Juhaym ibn al-Harith as-Simati al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom ci sahaaba yi ndaw yi la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu <coughs> moom bokkutoon ci sahaaba yu mag yi radiyallahu ta'ala anhu mi génn adduna ci jeexitalu jamonoy sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu mu ne aqbalan mu ne fa qaala mu ne mu wax Abul Juhaym bokk ndax Abul Juhaym ñaari sahaaba lañ ñoo xamante ne ñoom ñoo tudd noonu kii moom mooy kenn ki Abul Juhaym al ansariya radiyallahu ta'ala anhu mu ne aqbala dëgmal na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min nahwi ci wàllu bi'ri jamal ak teen la bu tuddoon bi'ri jamal bu nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdal salatu wassalam fa laqiyahu mu daal di daje moom rajulun ak waay nee nga dégg nga fa sallama mu daal di nuyoo alayhi ci moom mu daal di koy wax assalaamu aleykum loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy sunna su fekkente ne dafa am ñoo xamante ne dañoo tase ci ay ñaari jullit loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li jaadu te moom mooy ñu nuyoonte ki nga xamante ne moom sun sunna bi nag moom mooy nuyoo li nga xamante ne moom mooy fay bi moom farata la comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha saa yoo xamante ne nuyoo nañ leen maanaam jox nañ leen ab nuyoo bu boobaa nu ngeen nuyoo nuyoo bu bu bu gën a rafet booba war a bokk bu ko tolloog moom maanaam te mooy buñ nee la asalaamu aleykum li gën a li nga war a mën a tontu mooy waaleykum salaam ñaareel bi ci def moom mooy bu ñu nee la asalaamualeykum wa rahmatullah nga daal di tontu asalaam waaleykum salaam wa rahmatullah mooy li gën a néew bu ñu nee la asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu nga tontu tamit lu toll noonu <laughs> mooy li gën a néew amaa ku la wax asalaamualeykum li gën rafet mooy nga tontu ko waaleykum salaam wa rahmatullah wala boog waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaye nag amma euh, bu fekkente ne yegg nañ ba ci wa barakaatuhu bi moom moom mënoo def leneen lu dul yem foofa waaye nag kon loola ñu ne rek loolu ci jublu maanaam mu nuyu ko li muy tekki mooy baatu assalaamu aleykum comme ni nga xamante ne lool te loolu moom mooy nuyoo ci l'islam mooy assalaamu aleykum nuyoo du bonjour na nga def euh, wala ñëw di tudd nit wala baatu salaam noonu rek salaam kese loolu du nuyoo assalaamu aleykum loolu moom mooy nuyoo bu boobaa euh, li nga xam ne am na sax ñoo xam ne dañuy bind ay SLM wala F euh, euh, W maanaam M R xeetu yoo xamante ne yaa subhaanallah B F W R B loolu mooy lan yal nañu yàlla sàmm ah loo xamante ne maanaam. Euh, dégg nga comme euh, hatta igna waqtu waqtu sana allah wa taslima ah, ah ma'a salati war rida ta'zima dégg nga voilà wala takun tufriduha aw turmizi walaw xalat asla xilafa ahmadi comme l'imam as-Suyuti wa rahimahullah maanaam da ngay bind mbir mi de manière complète loolu mooy li nga xam ne mooy li baax voilà mais bañ koo def di ko di ko di ko def ay rams ay ay ay ay ay rumuz maanaam euh, ay ay comme sallallahu alayhi wa sallam nga bind salam wala radiyallahu ngi bind rad euh, rad wala e rta comme bu dee ci kii wala yooyu yëpp loolu dafa wuuteeg sunna loolu dafa wuuteeg li baax ak ku ko mën a def loolu baaxul wala loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li dëppoowul ak sunna dëppoowul ak li wala loolu moom dafa war a nekk lu ñu war a xam ay S du SLM loolu mooy lan waxal asalaamualeykum xoolal seytaane ni mu mënee doomu aadama yi ba nga ne yiw yu tollu noonu da leen koy ñàkk lool ba mu xamee yiw bu mag wi ci nekk mu ngir mu fàddaloo leen ko da di def day abrégé leen ko te li nga xam ne moom la comme li borom xam-xam yi toxal rahmatullah alayhim mooy ne ku ko njëkk wax euh, imam as-Suyuti na ko ci Tadribu Raawi rahimahullah Taqrib an-Nawawi ak imam al alayhi tamit ak ñeneen. mooy na ka ko njëkk a wax ka ko njëkk a bind loxo bi dafa sell ki bi njëkk a bind salaam maanaam abrégé sallallahu alayhi wa sallam bind fa laam kooku loxom dafa sell waaw dégg kon loolu ak ak ak ak yeneen ak yeneen donc loolu ala kulli haal maanaam kon mu nuyoo ko naka noonu ci la xamee ni joxe loxoog eh, biis ak yooyu yëpp du loolu mooy nuyoo de. loolu day day day mottali nuyoo gi waaye loolu xam ngeen ni diggante góor ak góor lay dagal amma diggante góor ak jigéen loolu ñëpp xam nañ ni dafa xaraam ba mu def ci ñi nga xamante ne ay cote armal la ak yu mel noonu loolu ñàkk a ak ñàkk xam dëgg mooy di ko jéem a layal ak di ci am dara loo ci wax vraiment loolu mooy ne yow xamuloo dara dara vraiment te ku mata yedd nga te it ku ñu mar a ku ñu war a noppiloo nga yàlla nañ yàlla sàmm dégg mu daal wax ne kon gan euh, mu daal mu daal di ko nuyoo falam da waaye delloowul alayhi ci moom annabi yu yenente bi <coughs> sallallahu alayhi wa sallam fekk boobu dafa nekk woon ci teen dafa euh, euh, dégg nga dafa maanaam dafa dëgg dëgg maloon maanaam ci wàllu foofu la woon maanaam ci wàllu teen bi <coughs> waaye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ah ki nga xamante ne nag moo ko nuyoo Abul Juhaym la moom ci boppam comme ni ko imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ah, toxale maanaam ci riwaayam moom nee na moo tax waaye moom waxu te loolu tamit dañ koy xamee ne ñu xam kan moom la mbir mi concerné histoire bi loolu bariwul solo li am solo mooy acte bi nga xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw mu daal di ci teg ne ah, hatta mbéte aqbala mu daal di ju dëgmal alal jidaar ci teen wi maanaam bi nga xamante ne ci la dëgmal ci teen wi fa masaha mu daa di masa bi wajji ci xar kanamam wa yadayhi ak loxoom yi maanaam mu daa di masa xar ak loxoom yi summa topp radda maanaam mooy mu daa di tiim kon nga gis ne loolu dafa tiim ci li nga xamante ne moom mooy euh, mooy miir bi maanaam miir bi ci la moom la tiimee euh, loolu ndax jidaar day tekki sàkket day tekki miir tamit mooy mooy li nga xam ne dañ ko maanaam tabax day taxaw taxawaayu tabax rek boo xam ne dañ koo teg dégg nga loolu fa masax mu daal di masa bi waj yi ci xar kanam mooy day yor loxoom léegi su ma topp nag radda mu daal di delloo alayhi ci mu assalaamu nuyoo gi maanaam mu daal di koy tontu nuyoo gi te loolu farata la loolu moom moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy tontu nuyoo bi lii nag li tax mu def ko moom mooy comme li mu waxoon ci beneen hadith bi nga xamante ne dañ koo fekk muy muy jàpp noppeegul ci jàpp gi. ñu daal di ñëw romb ko ne ko asalaamaaleykum mu daal di jàpp ba noppi daan daal di doog a tontu wa aleykum salaam daan ne nag karitu an azkura allah wa ana ala ghayri tahara damaa siboon di tudd yàlla fekk ne man nekkuma woon ci laab maanaam loolu laa doon bañ bugguma woon di tudd turu yàlla fekk nekkuma ci laab ngir ne nag ngir ne baatu asalaamu turu turu ci turu yàlla yi la bokk mooy asalaamaaleykum amaan na nag la tax mu wax ko mooy day le fait que mu teg ci wa rahmatullah maanaam ak yërmandik yàlla ala kulli xaalin kon loolu daal lay wax waaye nag wax ji lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wax ne dañ koo folli te la ko folli moom mooy lu sayyidat Aisha radiyallahu anha wax ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yazkurullaha ala kulli ahyaanihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan tudd yàlla ci mboolem jamonoom yi maanaam kon mboolem xaal yi mu nekk daf ci daan tudd yàlla loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne ah, hadith bi nga aaya bi nga xam ne moom mooy aayatu tayammum ba mu wàccee ci la ñu tàmbalee nag di maanaam di mooy aaya boobu ci lañ tàmbalee bi daal di moo nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanu ko woon def daanu nuyoo kenn daanu fay nuyoo. fekk amul woon jàpp ala kulli haal faww danaan tiim wala boog mu kon mu jàpp doo a fay nuyoo wala yu mel noonu maanaam bépp zikar bu mu doon def tudd yàlla bu mu daan def loolu la daan def ba aaya bi wàcc na yaa ay ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati maanaam ay yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu soo leen jógee dem ci julli bu boobaa nag nga xam ne léegi dafa folli lépp loo xamante ne am njàpp farata la ci doon ba mu def julli ak lépp loo xamante ne njàpp maanaam munu cee ñàkk waaye maanaam ci cosaan tudd yàlla rek léegi zikar loolu dootu laajati yor njàpp loolu moom bi ay boobu wàccee ci la nekk loo xamante ne lu ñu folle la léegi nag mu daal di def tamit fii yeneen i masala bu njëkk bi moom mooy ne lii dafay tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy euh, nuyoo maanaam moom mooy euh, moom mooy euh, tiim maanaam ne dagan na ñu daal di tiim ci teewaay ngir ne euh, tiim gii nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ci biir madinatul munawwara la xewe woon ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bu boobaa tontu bi mooy waaye loolu tegtalewul ne tiim googu yëkkati na toj waaye bu boobaa liñ ci tontu moom mooy su fekkente ne yëkkatiwu toon toj kon du du jar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di di di di ko def doog a doog a fay waaye liñ mën a wax mooy mënuñu ci jullee te loolu daf ñu yóbbu ci mag masala yéene maanaam ngir ni tiim boo fekkente ne da nga ciy yéene yëkkati toj gi maanaam comme ne damay yëkkati toj wala boog dama ci yéene julli wala ma yéene ci jàng euh, euh, euh, laal kaamilu alxuraan ak yu mel noonu bu boobaa day daal di yëkkati toj gi te da ci mën a def mboolem li nga xam ne moom la tiim mën a def am ba mu def ci eh, ñenn ci borom xam-xam ñu mel ni ne masalan doo ci mën a julli ngir ne ñoom balaa ngaa mën a julli ak Shafi'i rahmatullahi alayhim fuqaha maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim doo ci mën a julli lu tax parce que masalan tey eh, ñoom julli gi dafa war a lëkkaloo ak tiim gi eh, loolu moom moo tax ngir ne boo tiimee ci julli kuloo ci saati bu boobaa day daal di yàq li nga xamante ne moom mooy durée bi am maanaam day yàq tiim gi waaye bu fekkente ne ñi ci des la te mooy xanafiye ak xanaabila rahmatullah alayhim loolu jotoon nañ la ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna maanaam ñoom loolu tiim googu day daal di mën a lan daganal seen at maanaam day daal di mën a tax nga mën cee julli waaye kon bu boobaa mu def masalan tey mu daal di yéene tiim maanaam daal di tiim fekk euh, euh, dama bëggoon masalan comme zikar wala boog dama tiim ngir mën a jàng alquran ak yu mel noonu bu boobaa loola dana yi dina ma jariñ loola waaye du ma mën jariñ ma mën a julli lu tax ngir ne euh, yooyu ngir ne yooyu du ñu farata maanaam tiim du ci farata yor jàpp du ci farata ba mu des ci ki nga xamante ne dafa amee janaaba bu boobaa moom jàng alquran gi farata la ci doon bu boobaa ci ñi nga xamante ne jàpp nañ ne ñu mel ne xanafiyee rahmatullah alayhim loola daañ ci mën a tiim waaye ñu mel ni eh, Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñoom doo ci mën a tiim ah, loolu kon moom mooy eh, masala jiini yi am na léegi nag mu def masala yi ju ba tey ñu dellu si waat ci masala bu njëkk bi ngir de eh, lay wi moo taxoon ñu ñëwaat ci masala bi nga xam ne mooy masala jiine amma masala bi nga xamante ne moom mooy masala yi tiim fekk yaa ngi teew loolu mbool jumhur maanaam ci fuqaha yi rahmatullah alayhim daganal nañ ñu maanaam ñu demee nekk ah, ma Hanafi ak Maliki ki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim daganal nañ ko ñoom daganal nañ nit ki mu war a mën a fekk dafa teew ci dëkk bi waaye ah, loolu moom mooy ci ñaari sart te moom mooy bu njëkk bi mooy bu fekkente ne maanaam bu ñu mënee tënk mënees na koo tënkee ci ñaari sart bu njëkk bi mooy amuloo ndox wala boog am nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo ngir maanaam lu demee nekk ku feebar wala euh, ba maanaam ba mënul am lu mu ko jottali jottali ko comme ni mu nekkee ci asar Seydina Hasan al-Basri bi radiyallahu anhu ah wala book ki nga xamante ne mën na koo jottali koo waaye euh, bu ko jëfandikoo wi dafay yokk feebaram wala boog mu nekk lu koy loo ak yu mel noonu loolu nag am na ay tekkantal ci mazhab yi waaye mëneef na koo tënkee noonu maanaam mëneef na koo tënkee rek. ci ne feebar tàll bu fekkente ne nit ki dafa feebar te bu bu jàppuwee te ndox mi fi nekk su ci jàppuwee da yéexal feebar bi maanaam day yéexal wéru feebar bi wala mu yokk feebar bi bu boobaa day daal di mën a dagan mu daal di mën a tiim ngir loola su fekkente ne tamit dafa ragal ne su jëfandikoowee ndox mi loola da koy indilu feebar loolu itam day daal di dagan daal di mën a tiim ngir loola loolu nag euh, ñoom bu ñu xoolee euh, ci suñu ko xoolee ci lu lëmu ni ñoom ñëpp ànd nañ ci donte am na ay teqantal ci biir mazahib yi rahmatullah euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaye li nga xamante ne moom mooy li li li Shafi'i rahmatullah alayhim dëppoowul ak ñoom mooy ne ñoom bu ñoom d'accord nañ nangu nañu ne ki nga xamante ne dafa ñàkk tiim waaye la tax tiimut maanaam ci biir moom bu dee ci tukki daganal nañ mu tiim ba mu def ci ki nga xamante ne mooy kii mooy yàlla maanaam tiimu masalan damay dem football wala damay seetaani di match wala yooyu <coughs> wala concert ba lay dem ak yooyu kooku moom du tiim ci ñoom amma ki nga xamante ne euh, te te kooku ñi ci desit duñ ko bàyyi muy maanaam ba mu def euh, Maliki rahmatullah ñi ci des duñ ko bàyyi muy lan muy wàññi ay julleem duñ ko bàyyi muy wàññi julleem ngir ne mooy yàlla ndax ruxsa dañ koo teg pour ki nga xamante ne daa nekk ci lu jaaru voilà niki noonu duñ ko bàyyi masalan muy bañ a woor ah, waaye ñi nga xamante ne <coughs> ah, <coughs> waaye bu fekkente ne dañoo teew Shafi'i yi rahmatullah dañ naan ñun jumhuur de yi ñun ànd nañu ak yéen ci lépp <coughs> ci bunt boobu ba mu def ki nga xam ne nag ñàkk ndox moo tax muy tiim. maanaam ñun dinañ ànd ak yéen ci ki nga xam ne feebar moo tax muy tiim waaye ki nga xam ne ñàkk ndox moo tax muy tiim bu dee dafa teew kooku moom ñun duñ ci ànd ak yéen lu dul ne su tiimee ba noppi tamit day fay maanaam kon loolu loolu moom mooy li nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi wuutee boobu rahmatullah alayhim ci boobu ne euh, buntu amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañu ne su fekkente ne dañu la euh, wala boog xanafiye yi xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne su fekkente ne dañ laa forcer maanaam ki nga xam ne dañ koo forcer wala ñu tëj ko fenn wala yooyu ba tax mu tiim fekk mi ngi teew bu boobaa moom day daal di day daal di euh, loolu du du doy maanaam bu jullee bu bu bu bu bu itam ngir ne dafa tiim. waaye terewut bu julli gi weesoo day fay maanaam Hanafi rahmatullah ñoom ci loolu lañ ko tënk amma fuqaha Maliki ak Hanabila rahmatullah ñoom ñoo ci gën a indi xeetu woyofal ci boobu le buntu rahmatullahi ala al jami' ah, kon ah, hadith boobu noonu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fii la ko indi indiwu ko feneen amma imam Muslim indi na ko hadith numéro 369 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 329 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 311 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 17541 ak 24009 euh, kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta benn mooy ne euh, ñoom ñeent ñoo ko ci indi imam Al-Bukhari imam Abu Dawud imam imam Al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ak imam an amma imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñ ko ñaareel bi ci des mooy mboole ku ko solo ci waa ashaabu kutubu sitta daf ko solo waaye benn yoon rek la ko indi ci téereem bi rahmatullahi ala jamii mu ne baabun al-mutayammimu hal yanfuxu fiima baabun bunte ngi nii al mu ki nga xamante ne moom mooy aji tiim ji hal ndax yanfuxu dafay daal di ëpp fiima ci ñoom ñaar maanaam mooy ñaari loxo yi maanaam li nga xamante ne moom la mu ci wax di ah, moom mooy ah, wala hadith bee weesu balaa ñëw dugg ci bunt bi hadith bee weesu ima ah, loolu Shafi'i rahmatullah alayhi dañ koy layee tamit ci suuf si maanaam li nga xam ne moom mooy li pënd loolu mënef na ci tiimee maanaam ci hadith boobu dañ ko ciy ngir ne miir bi li tax ñu mu mën cee teg tiim mooy ne dafa am pënd mu mu dëb dal ci dégg nga kon loolu ah pënd mooy poussière waa dafa am poussière bu ci dal mu ne kon nag baabul bunte gi nii mooy at mu tiim hal ndax waa al-mutayammimu aji tiim di hal ndax yan fuku dafay daal di wal fii maa ci ñoom ñaar maanaam mooy ndax ki nga xamante ne moom mooy almuta maanaam kii tiim ndax dafay daal di ëf ëf li nga xamante ne moom mooy euh, loxo yi lii nag li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mooy ne dafa am ñetti possibilité yoo tax ndax hadith bi nga xamante ne moom la ci indi yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ëf maanaam ci loxo mi euh, ginnaaw bi mu dóoree maanaam mu dóor nii ci suuf si dafa ëf li nga xamante ne moom mooy loxo mi léegi nag bu njëkk bi moom mooy li tax mu do mu mu ëf mu ëf ko moom mooy ne amaan na dafa am lu ciy gaañe lu takk ci loxo bi mu daal koy ëf ngir loola dañ ñaareel bi ci def moom mooy ngir day bañ euh, takkal boppam lu ëpp li nga xamante ne moom moo fi maanaam moom moom la soxla maanaam ginnaaw bi mu ko laale mu takk ni nga xam te léegi da koy ëf maanaam comme wala mu dóor ko ni ngir li nga xamante ne ñoom ñooy euh, li ci suuf si maanaam takk yi takk yëpp dañ nga xam ne pënd mi tuuti ci pënd rek ka ciy def bu ko defee mu mën cee daal di mën a tiime loolu moom mooy ñaareel bi ci def ñetteel bi ci def bi nga xamante ne moom mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko moom mooy nekk gi nga xamante ne moom la loola nekk sunna maanaam mooy bu fekkente ne dañuy tiim ñu daal di ëf loxo yi maanaam ngir mën a dindi loolu loolu dafa maanaam mu nekk loo xamante ne sunna la ngir yeneen bi la sallallahu alayhi wa alihi wa bu fekkente ne sunna la nag bu boobaa dañ naan mbir mi aaju woowul li nga laal nekk euh, maanaam pënd mi am am takk bu bari maanaam bu boobaa da ngay ëf rek ngir ne sunna la maanaam bu boobaa da ngay gis ne loolu moom mooy tekkantal bi nekk ci bu fekkente ne dañoo jàpp ne sunna la wala farata comme yenn xanafi yi rahmatullah alayhi lu ñu wax wala boog bu fekkente ne dañoo jàpp rek ne sunna la maanaam ne ne rek ne du sunna maanaam li tax mu def ko dafa am lu ko waral comme ni nga xam ne noonu la ko fuqaha u maliki rahmatullah alayhi di waxe maanaam ne su fekkee am na lu ci takk nga daal di koy yëkkati faxas ko nga daal koy faxas dindi ko nga nga def ni loolu moom lañuy dañuy sopp nga def loola ngir mën a dindi li nga xamante ne moom moo ci moo ci takk wala boog mooy li nga xam ne moo ci mën a gaañe loolu bu boobaa dañuy daal di gis ne kon buntu bi loola lay doon ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom loola bokkul ci li nga xamante ne moom la ñu yoonal maanaam ñoom yoonaluñ ko lu allahumma ludul comme maa Maliki yi wax rahmatullah alayhim ludul ne dafa am lu takk lu ci lu loo loo lu takk lu mën a gaañe wala yow mel noonu wala boog ngir woyofal li nga xam ne moom mooy suuf si pënd bi ngir bañ a gën a mën a taqal sa bopp mu ne qaala moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di koy indi daal di koy indi ci wàllu maanaam mu mu laajte comme ni mu nekkee aadam mu mel ni kuy laaj ci mbir mi euh, ndax loolu bokk na ci li koy gën a dëgëral mooy xadis bii ñu romb mooy xadis bi ñu romb lii wane ni li ma li nga xam ne mooy Euh, li jumhur wa te moom mooy euh, li fuqaha Maliki Shafi'i rahmatullahi alayhim wax ne loolu amaan na mooy li gën a dëgër mooy hadith bi romb te waxul woon ne ëf na ngir ne ba mu laalee la nga xamante ne amul luñ ciy ëf gannaaw ga moo tax ëffutoon kon bu boobaa loolu day dëgëral li nga xamante ne moom mooy seen wa amaan na tamit ñu ne ñaar yëpp mën naa ne loolu day daal di aju ci li nga xamante ne moom ngay laal loolu ak ma ala lu boobaa dañ daan dafay daal di aju rek ci fi nga xamante ne moom nga euh, moom nga euh, tiime su fekkente ne da ngaa tiimee ci suuf ci euh, ci suuf bu boobaa ëpp bi wala fëgg bi day daal di nekk lu ñu yoonal bu dee da ngaa tiimee ci lu demee nekk xeeru dënnu bu boobaa ëpp gi ak loolu dootul am maanaam taxawaay te njariñ gi dootu fi nekkati wallahu taala alam <coughs> mu ne qaala bilisnaadi al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Adam wa Adam ibn Abdurrahman at al-Marwazi al-Khurasani rahimahullahu ta'ala moom mooy Adam moom mu gën a siiwee maanaam ndax Abdurrahman mi gën a siiwee ci ibn ci Abi Iyas Abu Iyas moo tax moom dakkantala moom moo nekk Abul Hasan al-Basri al-Asqalani rahimahullah di waa Khurasan naka noonu dëkkoon Bagdad rahimahullahu taala mi ngi génn adduna deux cent vingt wala boog wax nañ deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Tirmidhi ak imam Nasa'i ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñoo solo ci moom ci lu kenn doxul seen diggante ak moom maanaam amma ñi nga xamante ne moom mooy imam Muslim ak imam Abu Dawud rahmatullahi alayhima ñoom solo wuñ ci moom benn hadith qaala moom mu ne haddathana Shu'ba te gisoon nañ ne qaala ibn abi Iyaas rahimahullah dafay ba faral di solo ci imam Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah te mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu ta'ala dakata ne Abu Bistam al-Wasiti moom Wasit thumma al-Basri ginnaaw ko mu dem dëkk ji Basra rahimahullahu ta'ala Abu Bistam moom rahimahullah mi ngi gane adduna 86e année wax nañ 82 wala 83e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi génn adduna 160e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana al-Hakam te moom mooy nekkoon Abu Muhammad dañ koy wax tamit Abu Umar wala Abu Abdullah al-Kindi rahimahullahu ta'ala moom waa Kufa mi ngi gën a adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu wax cent quatorze am ñu wax cent quinze euh, rahimahullahu taala ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta euh, euh, rahimahullahu taala moom bokk na ci li nga xamante ne moom lañu ko tagge moom mooy comme l'imam al-Ajali rahimahullahu taala nee na kaana al-Hakam thiqatan sabtan faqihan min kibaar ashaabi Ibrahim wa kaana saahibu sunna wa ittibaa' Allahu akbar maanaam imaam nee na eh, dafa al-Hakam eh, rahimahullahu ta'ala eh, ku wóor la ku dëgër la ku sax la borom xam-xamu fiq la bokk ci ponkali ñi doon ànd ak al imaam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala waaye tagg yi gën a rëy mooy borom sunna la borom sunna la. ak borom topp maanaam topp yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala daan ne aabidun qaanitun thiqa saahibu sunna maanaam imaam maanaam ku jaamu ko yàlla bu màgg la koo xamante ne dafa wommatu jëm ci boromam tey taxaw lu yàgg di di julli borom subhaanahu wa ta'ala ku wóor la ba pare borom sunna la maanaam koo xam ne day tegu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah hmm. euh, Euh, euh, kon moom euh, waaye léeg-léeg day def tadlis comme ni imam Hafiz ibn Hajar wa rahimahullahu ta'ala niki noonu al imam Ibn Uyayna rahimahullah nee na ganna nee na ca Kuufa moom gannaaw Ibrahim an-Nakha'i ak Sha'bi moom ash-Sha'bi mooy Amir ibn Sharahil ak ash-Sha'bi rahimahullah amul kenn ku fa nuroog al-Hakam ak te moom mooy al-Hakam ibn Utaybah al-Kindi bi ak Euh, Hammaad te moom mooy Hammaad ibn Sa euh, ibn Usaama ah ibn Usaama moom moo dëkk Kuufa Hammaad ibn Salama ak Hammaad ibn euh, Yazid ibn ibn Zayd ñoom ñaar ñoo dëkk Basra voilà ibn Usaama moo dëkk Kuufa dégg nga kon ñoom ñaar ginnaaw ñaar ñee daal ñaar ñii ñoo fi dëkk voilà Euh, dégg nga kon moom mu ne an moom mu jëlee moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta comme Shu'ba rahimahullah comme Shu'ba euh, mu ne an Zar te moom mooy Zar ibn Abdullah ibn Zurara al-Hamadani rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Umar al-Hamadani rahimahullahu ta'ala euh, bokk na ci li nga xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah wuute nañ ci ay mbiram imam Abu Zur'ata imam Abu Hatim ar-Razi dafa ne saduq eh, imam eh, Abu Zur'a ar-Razi dafa ne eh, moom bokk na ci ñi nga xamante ne wax bokk na ci ñi nga xam ne dañuy wax ci seeni mbir ci borom xam-xamu xadiis yi imam Ahmad ibn Hanbal daan ne maa bi xadiisihi ba's xadiisam amul dara du ci ay donc euh, moom dañoo borom xam-xam yi raxam dañoo wuute ci ay mbiram waaye imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala ci Taqrib at-Tahdhib comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxee daa iman saa yu gisee borom xam-xam yi wuute ci kenn lu bëri xoolal al-Hafiz Ibn Hajar lu ci wax ci Taqrib at-Tahdhib rawatina wala ci Tahdhib at-Tahdhib lu tax ndax dafa dajale waxuñu njëkk ñëpp ba pare daf équilibriste la moom maanaam dafay doxal. Euh, ne day xool li ëpp ci borom xam-xam yi li ñu wax ci moom mu daal di xool équilibre bi maanaam li ci digg bi mu daal wax wax jooja moom li wax mooy ne siqa siqatun abid waaye rumiya bil irja siqa la jaamukatu yàlla bu mag la tamit ah, ah rahimahullahu taala moom ah, Zar na Abdullah ibnu Zurar al-Hamadani rahimahullah waaye nag dañ koo jamee ci irja maanaam moom mooy murji'a ngeen murji'a yi waxoon nañ seeni mbir rahmatullah alayhim ah, kon moom mu ne an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza maanaam moom mooy Sa'id ibn Abdurrahman waa Kufa la am na hadith bi kon waa Kufa ñoom eh, wala boog waa Iraq ñoom ñoo koy soloo ah, ah, Adam ibn Abi Iyas ba la Euh, ki nga xam ne moom mooy ki ci des waa Basra la euh, Shu'ba rahimahullah ñi ci des waa Kufa la dégg nga euh, moom kon Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abd moom waa waa Kufa la rahimahullahu taala ci taabi'i la bokk rahimahullahu taala tamit ci siqaat yi la bokk rahimahullah moom nag Euh, ci baayam rek la solowee solowul ci keneen ku dul ci baayam muy Abdurrahman ibn Abza euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo soloo ci moom mooy kom Zurr al-Amr al ak al-Hakam euh, ak Qatada ak Zubayd al-Yami ak Ata ibn Sa'ib te bëriwul hadith yoo xamante ne moom la solo rahimahullahu abihi jëlee ci baayam te baayam mooy ibn Abza al-Khuzai rahimahullahu taala moom mawlaahu ngir ne euh, bu ñuy fàttaliku euh, moom mi ngi génn àdduna kon ci soixante-dix-septième année daanaka wala boog lu ko jege ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag wuute nañ ci saxa ci soxba ndax sahaaba la waaw euh, wala déet Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la jël Naafi' teg ko ci euh, Makka euh, dafa tafeeg Seydina maanaam bokk euh, maanaam Naafi' moo ko jël moo ko jël teg ab Ibn Abza maanaam ca Makka ndax Seydina naa Umar ibn Xattaab radiyallaahu moo ko fa tegoon moom bi mu fay dem di dellu si bi mu tafeeg moom ñu ngi koy fàttaliku ci kitaabul ilm ba mu ne ko kan nga fa bàyyi kan nga bàyyi Makka mu ne ko Abdurrahman ibn Abza mu ne ko kuy mu ne ko mawla jaam bu ñu goreel la mu ne ko mi lu tax nga fay bàyyi jaam bu ñu goreel maanaam jaam lu tax nga ko fay bàyyi mu ne innahu qaari'un li kitaabillahi aalimun bil fara'id moom dafay jàng téere yàlla bi ba pare dafa xam fara'id yi moom mooy xam-xamu miraas yi ba mu waxee loolu euh, mu ne ah, wax na dëgg ah, yenente bi sallallahu alayhi wax na dëgg ndax waxoon na ne xam-xam bii yàlla dana ci jaare yigiti ay nit waaye dana ci jaaree wàcc ay nit te booba ku mu laaj rek maanaam nga gis daanaka ku ñu laaj rek eh, da gis dañ naan mawla la fu teg ay nit rek ku ñu laaj ñu ne waa ji de mawla la yéen a koy gis ci saxeex bi daanaka ñi ñuy ñi ñuy laaj ñu ju bari ay mawla la danaa ah, diw ah moom de mawla ñoom diw la diw ñoom diw la maanaam nga gis ne daanaka. mawaali yi presque ñoom ñoo ñoo ñoo yanoon bi ñoo yan woon diini ji te loolu jumbul loolu jumbul lu tax parce que surafaaw yi maanaam ñu naan surafaaw yi ci ci maanaam tegtalewul waxuñu waa kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam jubluwuñ ci ñooñu maanaam mooy ñi nga xam ne ñooy notable yi maanaam loolu ñoonu lañ ci jublu ñaare ñoom ñu faral di euh, di di faral di yóbbu di jël dëgg-dëgg xam-xam bi lu tax parce que tout simplement dañuy doyloo la seen bàyyi yaag seen maam ya nekkee woon te loolu ba léegi dañ koy daal dañ koy gis da gis ñi nga xamante ne seen baay ak seen maam yi ñoo nekkoon ay notable ci diine yi léeg-léeg am na ci ñu ciy des ba léegi waaye da ciy am tamit ñu bari ñoo xamante ne des googa doot taxu koo demee ci noonu fi mu toll booy xool waaraatekat yi jàngalekat yi ak ñeneen ak ñeneen ñu bëri nii war na koo xamante da nga di fekk ne maamam loolu la nekk woon moom maamam maamam maamam maanaam nii war nag nga ciy fekk koo xamante ne da ngay gis ne kii moom kat kër sëriñ si la jóge loolu néew na fi mu boo xoolee rajo yi di déglu maanaam di déglu ñiy def tafsir masalan boo xoolee ñi def tafsirul alquran ngay déglu kii néewaan na koo xamante ne kër sëriñ si la la la la la la la la la juddoo wala ah waaw lu néew a néew la daanaka sax xaw tuuti nga ne amut boo boo jëlee ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale fiqh yi. maanaam eh, nga xamante ne bu ñu xoolee ñiy def eh, waxtaani ci tiiri fiq yu mag yi et cetera yooyu nii war na koo ciy dégg fekk ne kër sëriñ ci la juddoo ak yeneen ak yeneen ak yeneen lu tax parce que tout simplement day dem ba benn moment dañuy xaw a doyee dal mbir moomu loolu nag day dal ñu bëree bëri donte nag ci sahaaba yi radiyallahu anhum gis nañ ci ñu bëri ñoo xam ne tamit seen doom yi ak seen sët yi dañu téye diine ci ngànk ko comme ni nga xamante ne loolu gis nañ ko gisaat gisaat ko ci yenn ci euh, sahaaba yi radiyallahu anhum ni ki noonu waa kër yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tamit gis nañ ci ñoo xam ne ñu bari ñoo xam ne dañoo ŋànk diine gi téye te ñoom la seen mbir gën a yàgg maanaam ñoom niñ ko téye ŋànk ko moo gën a yàgg ngir ne jamono joo dem di nga fekk waa kër yeneen bi sallallahu alayhi wa am ay ponkal ñoo xamante ne daanaka ci jamono ji mën nañ ni ñoom ñooy ñoom amuñu maat maanaam te loolu borom bi subhaanahu wa ta'aala da koo def barke la bu mu def ci kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi uh, wa sallama uh, kon <coughs> moo tax uh, Abdurrahman <coughs> ibn Abza solo na ci Seydina Abubakar ak Seydina Omar Seydina Ubay ibn Ka'b ak Seydina Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhum amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo soloo ci moom mooy comme Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza ak Sa'id te mooy bii ak Abza ak imam Ash-Sha'bi ak Abu Ishaq as ak ñeneen rahmatullah alayhim kon dëkkoon na Kuufa euh, euh, te al imam Ibn al-Athir rahimahullah saxal na ci Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu daf ko doon euh, jëfandikoo ca Xuraasaan maanaam da koo jëloon yóbbu ko Xuraasaan teg ko fa mu nekk fa kilifa euh, te Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu bokk na ci li mu seede ci moom mooy ne yàlla da koo yëkkati te jaare ko ci alquran maanaam ngir ne yi gi mu jàng alquran xam nga ko moo tax yàlla yëkkati ko dégg moom kon mu ne na waqaala nee na jaa dikk na rajulun abwaay ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mooy Seydina Abdullah mooy Seydina Umar eh, ibn al-Khattab ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhu moom eh, mooy waa Banu Adi eh, mi ngi génn àdduna vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom mooy ñaareelu xalifa maanaam saadi xulafaa ar-raashidin moom la njëkk wax amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annabi nga xamante ne borom pour bokk na ci ay jaloorem mooy mboolem lu mu wax wax nañu Ammar ibn Yasir wala Umar ibn Khattab la ne waaw mboolem lu mu wax Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ak alquran day dëppoo ko xam te insha allah taala ca kitaabul manaqib daañu ko gën a gis waaye kitaabul ilmi tamit am na lu ñu ko jotoon a gis dégg nga ah, moom li nga xamante ne moom mooy musnadam yëpp mooy 539 hadith yoo xam ne muttafaqun alayhi 26 la. imam al-Bukhari wéetoo na ci 34 xadis imam Muslim wéetoo ci 21 xadis ci musnadam radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi fa qaala mu ne nee na kon dafa am benn waay bu ñëw ci sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fa qaala mu ne ko inni naka man ajnabtu damaa amee janaaba falam usib te amuma te awuma almaa a ndox maanaam gisuma ndox awuma ndox te damaa amee janaaba maanaam kon masala bii ci li mu ñu yóbbu mooy ndax ci amee janaaba moom ak ci tiim ñooyam maanaam loolu la ñuy yóbbu imam insha allahu taala dañ ci gën a ñëwaat waaye loola fa ci la waxee ne ah, Ammar ibn Yasir ah waaye lii di dina ñëw ci li gën a yaatu ci xadiis bi dina gën a ñëw ci gën koo yaatal waaye ah, ba nga xamante ne wax na ko ndax Seydina Omar daan moom nanguwul koon da nga non tiim moom pour kii rek pour jàpp la rek te subhaanallah te déglu li alquran wax wa in kuntum junuban fattaharu fa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu ànd ak loolu sayyidna Umar radiyallahu anhu dégg wu ci ne aw lamastumun nisaa wala boog ngeen jonjoom jigéen ñi wala boog lamastum comme imam Shafi dégg di jànge radiyallahu anhu lamastum ngeen laal an-nisaa ak jigéen ñi moom daf see jàppee ne li muy tekk mooy day toj njàpp waaye bu ñu xoolee aaya bi dañuy gis ne équilibre da ci am maanaam ci diggante mbir yi nga xam ne daf ko wax fekk maanaam daf ne in kuntum marda soo leen ñu xam ne ki feebar mënta jëfandikoo dox kooku day tiim aw wala boog ala safarin ngeen nekk ci tukki kon ki tukki te amut ndox dafay tiim aw wala boog jaa mu dikkee aadum kenn ci yéen minkum ci yéen minal ghaa'iti ca wanag wa mooy lii de yàq jàpp kon day waral tiim aw wala boog laamasum ngeen jonjoo ak ak nisaa jigéen ñi mooy kon boo leen amee janaaba itam ngeen tiim walam tajidu ma'an te amoo leen ndox ci yii yëpp cas de figure yi yëpp leen ndox wala boog ngeen nekk ci at tey amul ndox mooy amoo ndox wala nga nekk ci at ki amul ndox lan mooy àttee ki amul ndox mooy ki nga xamante ne mënu koo jëfandikoo bu boobaa nu muy def mu ne fata yammamu na ngeen tiim na ngeen na ngeen jublu ci sa'idan pàkk goo xam ne tayyiban gu laab la ànd ak loolu subhaanallah sayyidna Umar radiyallahu anhu dégg wu ci loolu moo tax moom jàpp na ne loolu tax ñuy tiim janaaba daal déedéet janaaba moom doo ci mën a tiim moom fa qaala mu daal di ko Ammaar ibnu Yaasir radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba bu mag boobu muy sayyiduna Ammaar ibnu Yaasir ibnu Aamir Allah ibnu Yaasir ibnu ibnu Aamir ibnu Maalik ibnu Kinaana ibnu Maalik ibnu Qays ibnu Husayn ibnu Wuzaym ibnu Sa'laba ibnu Awf ibnu Haarisa ibnu Aamir ibnu Yaam ibn Ans ibn Malik ibn Adad ibn Zayd ibn Yahjab al-Anasi Abul Yaqzan mooy dàq salam ah, al-Badri yi ngir maanaam ci waa Badar la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu ah, di mooy mawla waa Banu Makhzum ah, di yor sa sa maanaam mooy ja jaam lañu woon comme niñ ko xamee Seydina Ammar radiyallahu te mooy waa Alu Yasir mooy waa kër Yaasir moom ah, Ammaar ci bokk mooy doomam ah, naka noonu ah, yaayam Sumayya radiyallahu anha mooy ki njëkk génn adduna ci l'islam nekk shahid ndax moom la ñu njëkk a rey ci l'islam Abu Jahl moo ko rey saay saay bu bon boobu ah radiyallahu anha ah non non yaayam yaayam la Sumayya radiyallahu ta'ala anha ah. Ah, moom Seydina Ammar radiyallahu ta'ala bokk na ci ponkali ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak Yonent bi bokk na ci ay jaloorem moo ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, dafa wax ne maxfira li Ammar bayna shay'ayni illa ikhtara aysara asaddahuma maanaam duñu tànnloo diggante ak Ammar Ammar radiyallahu anhu duñ ko tànnloo ñaari mbir lu dul buy tànn ci ñaar yooya bi gën a mëdd lay tànn bi gën a baax loolu rek lay tànn borom bi subhaanahu wa bokk na tamit ci li nga xamante ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax mooy bi yonent bi sallallahu alayhi euh, bi ñuy tabax euh, jumaa ja nga xamante ne kenn ku ci nekk da nga daan yanu benn móoli yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan yanu móoli Sayyidina Ammar radiyallahu anhu moo ne ko bàyyil toogal man ma lay yanul say mu sa móol maanaam ñu man bu boobaa du ma jël par benn móol par ñaari mool lay jël maanaam muy sa bos ak sama bos bu ko defee yow nga toog waaw bi mu ko defee yeneen ci saa sama xool ko ne ko wayha Ammar taqtuluhu fi'atul baghiyatu minal muslimin ay way yërëm naa Ammar de moom mi nga xam ne ah, ki nga xam ne moom moo koy rey mooy kuréel gi nga xam ne ñoom mooy bi bi bi beew bi ci biir jullit ñi kuréel gi nga xam ne dafa féttéerlu ci biir jullit ñi ñoom ñoo koy ci biir ñi way gëm ñi <coughs> ñoo ñoo koy rey loolu moom moo tax bi nga xamante ne moom la euh, euh, euh, Seydina Muawiya radiyallahu anhu ak Seydina Ali karamallahu la maanaam bi ñu dee maanaam bi ñu dee xeex bi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo ba Seydina Ammar génn àdduna radiyallahu anhu ñu benn te fekk boobu Seydina Muawiya kuréel bi àndoon ak moom ñoom ñoo ko ci la eh, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ne déggoon naa Yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam wax yi rek mu ha kon de moom ci nga gis ñu bëree bëri bëri faq nag daal dem fara bi ci Sayyidina Ali ne ha c'est comme Yonent bi ne woon na daal ñii nga xam ne ñoo jàdd yoon ñoom am ñu nekkul ci dëgg ñoom ñoo ñoo ñi ñaam ne ñoo tooñ ñooñu la ñoo ñooy rey Ammaar mu ne hé kon nag xaaral kon ndekete dëgg gi ji la fii teg loolu moom moo tax waa ahlu sunna wal jamaa wuute wuñu ci ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu maanaam Seydina Ali ci ñoom seen jàmmaarloo Seydina Ali moo amul dëgg waaye li ñu wax mooy ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu ijtihaad bi mu def jaadul maanaam et que dafay dugg ci li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan ñaa maanaam bu al al mu na iza ijtahada al xaakim fa afa fa axtaa falahu ajrun wa idha asaaba falahu ajraan su fekkente ne kii nga xam ne moo moom mooy kii àtte dafa am dafa a def ijtihaad def effort d'interprétation waaye mu am loo xamante ne mu jam dëgg gi ñaari fay lay am mooy eh, fay effort gi ak fayu dëgg ga mu am waaye bu fekkente ne dafa juum tamit benn dëgg rek benn dana am benn fay te waxul fu ñu koy bugale maanaam waxul ne dana am bàkkaar kon ci kaw loolu ci nañu xamee ni ndekete Seydina Muawiya radiyallahu anhu ñamu àndaloon ñooña nekkoon nañ ci maanaam ci ci lañu ne loola doon ci ak njuumte la waaye mënee futa wax ci lu bon lañ nekkoon ngir lu tax ngir bi ñu defoon te loolu lu bari day dal yeneen bi ak sahaaba bi radiyallahu anhum jamono ñu def loo xam ne yeneen bi danaan kii yow li nga def nii mooy noona amma tee la nga def du noonu waaye nag li nga def da ci am ñaari da nga ci ñaari fay te loolu comme comme comme hadith bi insha allah daañ ko gis ci kanam benn exemple ci buntu boobu ko gis insha allah euh, beneen bi ci def mooy euh, Sayyidna na ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu wax jooju la bi sallallahu alayhi wasallam wax wax bi Yonent bi ne sallallahu alayhi wasallam maanaam li mu ci wax yëpp daan ne ñi koy rey mooy kuréel gi féeteerlu waaye terewul mu ne minal mu'minina ci ñi nga xam ne way gëm lañ maanaam mooy ne loolu génnewu leen ci l'islam te terewul ñu am martabay iman ànd ak ne yeneen bi sallallahu alayhi gis nga biñ bi bi hadith bi ko saxaaba la naan naan ko joxal kii ndax mu mus la mu ne ko déet waxal muslim aw muslim yaa ngi dégg ànd ak fii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati na leen ci maqaamay mu'min kon dañuy xam ne maanaam mbir mi euh, euh, bu ñu euh, voilà maanaam daal mat na bàyyi xel dégg nga moom kon sahaaba la mam moma xaas ibn Hajar rahimahullah mu ne sahaabiyun jalilun mashhurun min as-sabiqina badri sahaaba la bu siiw boo xamee ne ci ñu jiitu la ñu njëkk dugg ci l'islam la ba pare waa Badar la nga xamante ne ñoom ba ñu dee bañ leen dee sonal waa seen waa kër di leen mbugal di leen teg mbugal yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a romb ne leen sabran ya ala yaasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen yéen waa ala yaasir ndax euh, euh, ndax dig daje ba mooy aljana subhaanallah dégg nga waaye ñoom ñu muñ nekk ci lañu ñu nekk def nañ lu nekk ci diine ji radiyallahu ta'ala moo tax moom mi ngi mi ngi loolu moom mi gane adduna euh, juróom fukki at ak juróom benn laata gàddaay gi mi ngi génn àdduna trente-septième année ginnaaw gàddaay waaw cinquante-six ans avant gàddaay a génn àdduna trente-sept ans ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom euh, mi ngi am ci euh, musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullah lu tolloog soixante-deux hadith maanaam juróom benn fukk ak ñaar ci ay hadith yoo xamante ne juróom ñoom ñoo nekk ci ñaari sahih bii nag mooy benn bi nee na kon Seydina Ammar ibn Yaasir radiyallahu anhu wax li Umar Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu amma amaat xanaa taskur xanaa nekkoon taskur di fàttaliku annaa naka ñun kunnaa nekkoon nañ fii man wa ak yow yow falam tusalli julli woo euh, lu yéeme ndax mas'ala bi mooy kii nga xamante ne. moom dafa amee janaaba julliwut lu tax Seydina Omar radiyallahu anhu moom julliwutoon lu tax mu julliwutoon ndax dafa jàpp ne ki amee janaaba moom faaw mu xaar ba am ndox faaw mu xaar ba am ndox kon ki nga xamante ne loolu moom mooy kii ki te te te te loola eh, li koy dindi moom mooy li Yonent bi wax ne as-sa'iru tayyibu tahurul mu'minu ma lam eh, eh, ma lam yajidil ma maanaam ki nga xamante ne maanaam li pàcc bu laab bi moom mooy euh, njàppal maanaam mooy ndox ma laabal ki nga xam ne mooy <laughs> ajigam gi te taxul ndox mu laab la te laabalaate bu boobaa ndox njàpp moom sax ak sangu farata yëpp dañ ci daal di duggaale loolu benn la ñaareel bi ci def mooy a aaya bi loolu tuddoon nañ ko sànq hmm. euh, loolu tamit daf ñuy yóbbu ci beneen masala mooy su fekkente ne gis naa ndox gis naa ndox wala boog xam naa ne ndox dana am na waaye mi ngi ñëw te waxtu waa ngi génn ana nan lay def maanaam bu fekkente ne maa ngi ci waxtu wi bu boobaa euh, dañuy daal di li ëpp ci borom xam maanaam xanafiye ak shafi'i yi rahmatullah alayhim ak mbooloo ci maliki yi dañ ne su fekkente ne waxtu wi moom mi waxtu wi génn bu boobaa euh, na maanaam damaa war a tiim bu boobaa damay daal rek damay daal di rek euh, euh, euh, tiim mën naa koo tiim ci njaal benn waxtu wi comme te comme mën naa xaar ba jeexitalu waxtu yi ma doog a tiim waaye ma tiim ci jeexitalu waxtu wi moom muy gën ci ñenn ñi waaye lu ëpp ci borom xam-xam yi ci ñii ma leen wax ñoom dañ ne ngi tiim ci waxtu wu njëkk yi moo gën voilà néegi niku nag ba ba ba ba jeex wala ba contraire bi la maanaam mëneb naa tiim ci njaal benn waxtu waaye nit ba jeexital bi moo gën loolu lañ wax lu tax ngir ne tiim maanaam jàpp da koy ram da koy ram te lor moo koy waral amma fuqaha hanabila rahmatullah alayhim ak mbooloo ci maliki rahmatullah ñoom tiim ci njaal gi moo gën lu tax ndax julli ci gi mooy gën xaar yéexi ko mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne su ma yaakaaree ndox wala boog ma koy négin ma ma koy ma xam ne ah xëy na ma yaakaar ndox wala boog ne ndox xëy na mu ñëw ma yaakaar ko waaye dara leeruma ci bu boobaa ma xaar ba waxtu wi jeex ba ma am ci mujjanteelu waxtu wi moo gën maanaam ñoom kon bu boobaa tekkantal bi ci ci mbir moom lay aju mooy ndax am naa ndox ci njaal benn waxtu wi wala yaakaar maanaam ndax yaakaar naa ndox fii balaa waxtu wi génn waa wala déet su dee yaakaar naa ko ma nit moo gën su dee yaakaaruma ko ma teel koo def léegi moo gën. Euh, su fekkee imam waaye nag Maliki imam Malik laa li mu nootal moom ci boppam te loolu fuqaha Maliki yu bëri nootal nañ ko rahmatullahi alayhi mooy ma def ko ci diggu waxtu wi maanaam mu nekk ku diggu doomu def ko ci diggu waxtu wi euh, léegi mu def ne maanaam xanaa bi lay rahmatullahi alayhi ñoom daati man nga teel ko def moom mooy gën ci ñoom euh, amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy beneen masala bi nga xamante ne mooy euh, kon waaye teqantal gee gis nga ni teqantal gu rafet na mooy ne su fekkente ne yaakaar naa ndox ma xaar ba waxtu wi di ba ba ci jeexital waxtu wi su dee yaakaaruma ko ma teel koo def ñaareel bi ci def moom mooy bu fekkente ne dama yaakaar ne ndox maanaam mu leer ma bii paax bii paax mooy ne leer na ma ne dana am ndox mu wuuteeg tamaman ak buntu bi ñu weesu bii baa mooy leer na ma ne ndox moom mi ngi danaa ko am ana nan laay def bu boobaa te waxtu waa ngi nii day génn masalan tàkkusaan jot na timis a ngi waaj jot ndox maa ngi nii di ñëw wala mën naa dem wuuti ji ndox léegi mën naa dem ubbi robinet bi jàpp waaye waxtu wi mi ngi waaj a génn loolu naka lay def bu boobaa boobu ñaari masala moo ci am bu njëkk bi mooy damay ragal waxtu wi génn léegi boobu nag mënoon nañ koo dugal ci buntu bale masala bii nii ci bunt bii bi ñu wees mooy maa ngi ragal léegi waxtu wi ñëw Hanafi rahmatullah ñoom ci benn cas de figure lañ ko ci yii cas lañ ko daganale mooy ma yaakaar ne <coughs> masala euh, jullee néew la ñuy jullee te bu ma fi demee di jàpp ji jullee néew gi day fàddu wala boog julli it te damay ragal ne yéen gi léegi day jàll wala boog euh, juma wala julli salaatul kusuuf am ma ñeneen ñi ci def ñoom loolu bu dee juma la du du problème ci ñoom ndax juma boo mënta ci jàpp tamit maanaam boo mënta euh, mën ngaa jàpp te tisbaar da koy remplacer yeneen yi ci def naam d'accord nañ ci parce que yooyu euh, mënoo koo remplacer te waxtu wi day romb. léegi nag mu def masala bi nga xamante ne mooy ne léegi julli bi ci boppam maanaam benn ji julli juróom yi la ana nu may def boobu jumhuurul ulama muy fuqaha hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila rahmatullah li ëpp ci ñoom ñii li nga xam ne moom la ñu wax mooy ne du ñu daganal nga dem jàpp ji maam du ñu daganal nga nga tiim voilà du ñu daganal nga tiim exactement maanaam li ñu daganal li ñuy wax mooy da ngay dem jàpp ju doonte waxtu wi day génn lu tax parce que ak taxaaral maanaam laab gi moom mu jiitu ndax borom subhaanahu wa ta'aala dafa ne iza qumtum ila salaat soo leen jógee dem ci julli na ngeen def lii te tiim du dagan lu dul walam tajidu ma'an te amoo leen ndox waaye bii ba am naa ndox d'ailleurs loolu la Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu ne fuqaha yi li ñu wax ci buntu bii wérul maanaam mi ngi ci namu fuqaha u maliki yi rahmatullahi moo tax gis nga euh, lu ci bëri surtout ci waxu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu mat na bàyyi xel ci buntu boobu day wax naa léeg-léeg lii borom xam-xam yi liñ ci wax du lii wala fuqaha yi liñ ci wax wérul fekk li mu ci nam mooy fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhi ndax fuqaha u maliki yi rahmatullahi ñoom dañoo jiital waxtu wi ci kaw laaj ñi ci def dañoo jiital laab gi ci kaw waxtu waaye aaye bi ci jëmmi boppam jumhur la àndal ndax aaye bi dafa jiital euh, ne boo amul ndox defal lii alors que fuqaha maliki ñu bari fi mu toll dañuy dégg wax jooju foog ne ne benn borom ko ko loolu alors que jumhur ñoom loolu lañ wax li ci amati yi wax radiyallahu mooy waxi jumhur mooy waxi li ëpp ci borom xam-xam mais dama ni fuqaha yi dañoo vraiment dañoo dañoo niiwal ci masala boobu maanaam euh, des ne nañoo farlu ci masala boobu ngir ne aaya bi dafa leer loolu ñaari mbir lañ ci xamee bu njëkk bi maanaam wala boog bi ci man sax bi may ci gën a retenir mooy bàyyi xel bi muy bàyyi xel alquran yàqu alquran ak yàqu hadis daa iman booy xool ay fatwa moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu da ngay faral di gis ne yaxi alquran ak yaxi hadith moo ëpp doole mbooleem waxu leneen ak amul leneen lu comme ñoom imam al-Bukhari li ñuy def gis ngeen daa iman daa iman waxu alquran bu xësee ba am waxu keneen duñ ko bàyyi xel interprétation buñ ci mën a def su fekkente ne yax bi maanaam zahiru wax ji lii la te amul lenn lu am doole lu ko mën a contredire waxu alquran bi lañu jàpp ci waxu yeneen bi sallallahu alayhi noonu même bu dee fuqaha yi presque ñu ci ëpp ne leen lañ wax te loolu waa ahlul hadith dañuy faral di def noonu euh, loolu moo tax ngi gis fuqaha Maalik rahmatullah ñoom kitaabu tahaara la ñuy faral di maanaam euh, lañ wala boog kitaabu mawaaqiit boo xoolee ci Muwatta masalan da ngay gis dafa indi kitaabu mawaaqiitu salaat doo nga indi kitaabu tahaara doo nga indi kitaabu salaat maanaam waxtu yi la jiital ci kaw laab gi ci boppam alors que. Euh, jumhur laab ju lañ jiital ci kaw waxtu waaye boobaa lan mooy teqale mooy texte bi nga xam ne moom mooy wax waxi laab lan la jiital texte bi ci wax aaya bi daf ni boo leen jógee dem ci julli na ngeen jàpp soo leen waxul ne bu waxtu wi génnee bu waxtu wu teg yooyu te boo leen amul ndox nangeen ngeen na ngeen tiim waaye boo leen amul ndox su dee am naa ndox nag damay jàpp doonte waxtu waa ngi génn amma li nga xamante ne moom mooy ne mas'alatu faqidu tahurayni ku ne xam na ni bokkut maanaam li tax sahaaba yi radiyallahu anhum julli woon te amuñu woon ndox mooy ne yaakaaruñu woon ndox itam naga noonu bu ma yaakaarul ndox itam bu boobaa damay tiim bu dee sama maanaam même bu dee damaa njorti ne danaa am ndox loolu tamit damay tiim julli fii cas de figure bi masala bi mooy su ma leeree ni am naa ndox maanaam robinet baa ngi nii ndox maa ngi fi waxtu yi nag julli nag bu ma fi neree jàpp eh, léegi waxtu yi day génn boobu lañuy wax masala bi loolu lay wax ndox maa ngi bokkut ak ndox mi xëy na mu ñëw ak gaa yaa ngi ci yoon bi bokkul de waaye dox maa ngi waaye nag ragal naa waxtu wi ñu waxtu wi génn am maa su fekkente ne ndox mi dafa am ndox mi ah, dama julli ba noppi ndox ñëw loolu it beneen masala julli naa ba noppi tiim naa ba julli ba pare ndox ñëw loolu moom hadith sayyidina mooy eh, asar Abdullah Umar eh, Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu noonu moom julli naa ba noppi ndox ñëw boobaa dama reprendre suma julli ba mu des que ni Shafi'i rahmatullah bu dee da ngaa teewoon ñoom da ngay reprendre sa julli Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koo sopp nga reprendre sa julli Hanafi ak Shafi'i Hanabila rahmatullah doo doo reprendre sa julli ngir ne def nga ko ba noppi wallahu taala a'lam mu ne xanaa fàttaliku walooloon yow julli woo maa ñoom ñaar dañoo ànd xoolal li xew Seydina Omar radiyallahu anhu nu def dafa toog julliwul parce que lu tax dafa jàpp ne amul ndox ah te moom pour moom janaaba du tax nga tiim nee na am wa amma daal nag ana man fatama'aktu am na ci beneen raaya fatamarraxtu maanaam dama bërëngu fa sallaytu ma daal julli comme ci nañ gis ci beneen raaya sa kama tamarraxa dabb maanaam ni nga xamante ne moom la gis nga fat bu ñuy ñun dañuy wax ne ñun wolof yi dañuy wax ne fas buy def loolu day sangu waaw dégg nga dégg nga voilà maanaam bërëgu def ñuy bërëgu ci suuf si moom dafa ne euh, moom euh, nee na noonu la def maanaam dafa bërëgu ci suuf si comme ni fas yi di def daal voilà comme dafa amee woon janaaba te amul ndox mu daal di dem ci suuf rek simmeeku rek bërëgu bërëgu bërëgu bërëgu maanaam ngir daf ko xiyaasee ci ne. comme bu may jàpp dafa am ay cër yu may jàppoo comme bu ma waree siiw itam te am janaaba te déggul woon dara ci yenente bi salaa salaam kon moom day jàpp ne day daal di bërëbut daal di def noonu kon loolu rek lay daal di def <laughs> loolu loolu day saxal xiyaas maanaam xiyaas voilà ne bu ñu xamul acte diine ci mbir mi te ñu am texte yu ñu mën a eh, yuy tax ñu war a man a jàpp ne xëy na acte bi lii la war a doon loola ba boobaa nga daal di koy jëfandikoo maanaam mooy moom dafa xiyaasee ne yaram bi yëpp lañuy ñuy laabal waaye li mu bàyyiwul xel foofu mooy ne aaya bi bi mu wax yi jii yëpp def cay teg rek ne famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu jeex na masaaleen ci seen xar kanam ak seeni loxo maanaam nga gis ne kon boo xam am nga janaaba wala jàpp kon loolu yëpp maanaam tiim gi benn xeetu tiim rek la waaye nag moom déggiwu ko woon noonu loolu tamit day wane ne sahaaba yi radiyallahu anhum léeg-léeg ak li ñuy màgg màgg màgg ñu def ijtihaad boo xamante ne liñ déggee mbir mi du ko tax a demee noonu loolu moom moo tax mas'alatu qawlu sahaaba yi ndax xujja la lay la waaw wala déet loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute ci maanaam dëgëral ne waxu sahaaba lay lay doon su fekkente ne kenn wuutiwul ak moom maanaam lu dul bu fekkee ne beneen saxaaba bu wuutewul ak moom waaye bu amee saxaaba bu wuuteeg moom rek doon nekkati lay ngir ne ñoom ñooy gën a xam atte yi diini ci ne nga mën a euh, maanaam euh, probabilité wu ne la mu wax da koo jàngee ci yeneen sallallahu alayhi wala ci kenn ci yeneen saxaaba yu mag yi la day maanaam day daal di foor day daal di rëy dégg fa gakartu nee moo fa ma tudd li nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon xam nga gis nga nee na ba mu bërëngoo rek daal dem julli ji nee na nag ma tudd lool li nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi bi sallallahu alayhi wa sallam ko ree sax ka sulka def ka innama na rek yag la doy hakaza nii lii rek doon bi sallallahu alayhi wa bi kaf ci ñaari tilka bi ak ardu suuf si wa nafaxa mu daal di wol fiihimaa ci ñoom ñaar mu wol ci ñoom ñaar daal di def ni dinañ ko gis ci benn réew wa tafaala mu daal di def ni ah waaw non nii waaw day day day dóor suuf si ba pare daal def ni ëf leen li ci mën a ne ah, waaw dooga dooga waaw dooga dooga tim dégg nga summa topp masaha mu masa bii maa ci ñoom ñaar wajhahu xar kanamam wa kaffayhi ak ñaari tànk bi ah, waaye daan ñëw ci ordre bi insha allah ngir ne loolu beneen yeneen yu masala la insha daan ñëw ci ordre bi nga xamante ne noonu lañ koy defee won la ngir ne fii gis nga daf ne xar kanam gi ak tànk yi hmm. mu ne Euh, euh, euh, alquran li mu ne fam saxu bi wujuhikum ba pare wa aydikum minhu masala ci de xar kanam ak seen tenk yi yooyu yëpp masala la yoo xam te ne insha allahu taala danañ ci ñëw mu ne dégg nga kon hadith bi imam al-Bukhari indi na ko ci hadith bi indi dina ko indiwaat dina ko indiwaat ci hadith numéro 339 340 341 343 344 347 Euh, ak trois cent euh, euh, kon loolu la la koy indiwaat imaam imaam Muslim rahimahullahu ta'ala inna ko hadith numéro trois cent soixante-huit ci ñaari yoon imam Abu Dawud as-Sijistani inna ko hadith numéro trois cent vingt et un trois cent vingt-deux ak trois cent vingt-sept imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 144 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 312 313 316 317 318 319 ak 320 euh, imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 569 imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko ci juróom-ñeenti bërëb ci euh, euh, musnadam rahmatullahi ala al-jami' kon waa gis nañu waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp ñoo indi hadith bi rahimahullahu al-jami' hadith bi nag imam al-Bukhari comme niñ ko gisee ci kitaabu tayammum daanaka moom lay répété waat lu ci bëree bëri ba mu def ba mu def euh, ci yu mujj bi mu ne baabun buntu bi buntu bi nee na buntu bi at-tayammum tiim lil wajhi ñeel na xar kanam gi wal kaffayni ak ñaari tenq yi Euh, li nga xamante ne moom moo mat a xam fii moom mooy xar kanam ak tenk maanaam tenk moom mooy euh, loxo bi ba ci tikku jara yi euh, yooyu yëpp amul benn meloy tiim ñaari xadis dong ci wér mooy xadisu Abu Juhaym radiyallahu anhu bi ñu romb ak xadis Sayyidina Ammar bi radiyallahu dong moo wér ci meloy tiim yeneen xadis yi ci des yëpp wéruñu muy Sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu naan ak at-tayammumu darbataani darabatun lil wajhi eh, wa darabatun eh, lil lil yadayni ila ila al mirfaqayni xadis boobu wérut ak xadis yeneen yi ñu moom mboolem yeneen xadis yi wax ci wàllu tiim yëpp benn wéru ci ba mu def ñaar yi meloy tiim loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim eh, wuute ci naka la ñuy bi nga xamante ne moom la waaye ngir ni ñu interpréter aaya bi tamit daf dafa dugg ci ni nga xamante ni ñu déggee aaya bi dafa dugg ci ni ñuy déggee tamit nan la ñuy attewee aaya bi maanaam nan la ñuy attewee tiim waxu tiim ah, insha allahu taala dinañ ci ñëw mu ne qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Hajjaaj jëmmi hadiis bi la indiwaat waaye mu indi solo ko ci beneen sëriñam muy Hajjaj ibn al-Minhal al-Anmati rahimahullahu taala moom waa Basra la Abu Muhammad moo nekkoon dakkantalam moom mi ngi génn adduna deux cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu ah, moom mi ngi solo ay hadith ci Qurrata ibn Khalid ak Shu'bata al-Hajjaj ak Juwayrata ibn Asma ak Hammam ibn Yahya ak Yazid ibn Ibrahim at-Tustari ak Hammad ibn Zayd ah, ak Hammad ibn Salama ci moo ci waa Basra ak Abdul Aziz ibn al-Majishun ak imaamu Malik rahimahullahu ta'ala ak ñeneen maanaam ci ñoom ñëpp la solo xadiis amma ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy imaam al-Bukhari ci Sahiham moom rek moo solo ci moom ci loo amul dig-dig la ñi ci def ñëpp bi ñu so solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom maa waa saabu kutub sitta yëpp solo nañ ay xadiisam waaye faaw dafa am ku dox seen diggante ak moom imaam al-Bukhari yi keese mooy ci solo ci. moom euh, rahimahullahu ta'ala euh, amma ñeneen ñi solo ci moom ñu mel ni sëriñu imam euh, Bukhari comme Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj ak Abu Muhammad ad-Darimi ak Abd ibn Humayd ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi ala al-jami' moom mu ne qaala axbarana Shu'ba waxoon nañ ko léegi mu ne qaala axbarani Ishaq mooy ibn Hajjaj waxoon nañ ko léegi moom mooy mu ne qaala axbarani Ah, al-Hakam te moom mooy Uta ibnu Utayba al-Kindi waxoon nañ ko léegi ah, an Zarr mooy ibnu Abdullah ibnu Zurara al-Hamadani an Sa'id ibnu Abdurrahman ibnu Abza moom mu jëlee baayam Abdu an abi baayam muy Abdurrahman ibnu Abza an qaala mu ne qaala Ammar mooy ibnu Yasir radiyallahu ñi ñëpp gisoon nañ leen léegi mu ne ab bi hada ci hadis bi waaye bi mu ko nettalee daf ne inna ma li am ba des mooy kaana nekkoon na rek yegg fii ka doon na doy hakazaani fa daraba nee na mu dóor annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi kaffayhi ci ñaari tànkam yi al arda suuf si wa nafaxa mu daal di wol fiihimaa ci ñoom ñaar dafa dóor loxom bi nii ci si daal wol ci ñoom ñaar xam nga xadis bële boo xoolee daf koo indi woon maanaam da koo njëkk indi ngir leeral ne dañuy ëf ci suuf si kenn loolu sunna la waaye sunna la ci loo xamante ne bërëb boo xam ne dañ koo mën a ëf am maa ci bërëb lu demee ne xeer yeeg yooyu loolu daañu ci ñëw insha allah loolu mëneefutee wax ne sunna la ndax xadiis Abu Juhaym bi radiyallahu ta'ala anhu nañ ne la sànq ne la ñaari xadiis yooyu rek wér ci mboolem xadiis foo rombe xadiis muy wax melo bi yeneen bi saa am daan tiibe xamal ne wérul bu fekkente ne du ñaari xadiis yi ñu romb dégg nga nee nee na ba mu defee noonu wa daraba mu daal di dóor Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj ah bieda yi ci loxoom yi al arda suuf si rahimahullah summa topp nag adnaahuma mu jege ñi leen min fii ci gémminam summa topp dégg nga maanaam mu jege ñi leen ci gémminam maanaam dafay wane ni yeneen ci bi defoon sallallahu alayhi wa sallam fa dóor moom it moom Shu'ba nee na su ma topp masahamu masaha bi ma ci ñoom ñaar wajoo xar kanamam wa kaffayhi ak ñaari sànqam lii mooy tiim tiim lii mooy tiim waaw yooyu dinañ ci ñëw insha allah wuute yi ci waro xoxo yi indi mais tiim yeneen ci bi sallallahu alayhi lii doy na bu ma defee nii di wala ma jël raay li may raayo ma def nii def nii doy na sukk pare na wax yi naan tii moo gën a compliqué njàpp ak moo gën a kii loolu amu na ah. gën a yomb lépp tii ma ngi ah <laughs> par contre njëkkee loxo yi dañ ci ñëw insha allah njëkkee loxo yi tamit mën naa ne ndax euh, toftale gi nekku ci farata dégg nga euh, waaye foofu borom ko ko mi rahmatullah am dañ cee wuute ci loolu nag li ñëw leen mu ci masala boobu mooy ne ñoom dañoo jàpp ne euh, dañoo dañoo jàpp ne suy may tiim euh, maanaam fuqaha euh, li maanaam xanafiye euh, yi ak shafiye yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne tiim ñaari dóor la benn lool déjà benn la wuute bu ñu am la ak ak ak ak ak Maliki ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ñaari door la ñuy dóor te lool farata ñaari door yooyu moo dégg ngay njëkk def nii def nii def nii après nga dóoraat beneen nga doog a def nii maanaam kon nga daal di masa li ko dalay ci catu baaraam yi ci kaw ah di wàcc ba ci concu yi ci loolu mooy zahir bi ginnaaw yi nga jël baatin bi nga def nii ah après mu def masa yi nga xam ne moom ngay masaa baaraam yi ak noo ko defee baax na nga defaat la même chose loolu mooy timb kon mooy ñaari dóor yooyu loolu mooy waxu Hanafiya yi ak Shafi'i rahmatullah ñoom fi ñu tegtaloo nag mooy aaya bi dane comme daf ni jàpp dane jàpp ngeen raxas seen loxo yi ba ci conc yi kon bu boobaa tiim itam bi mu nee ngeen masaa seen ngeen ngeen masaa seen xaar kanam yi ak seen loxo yi tamit bu boobaa dañ koy daal di yóbbu comme ci njàpp la maanaam ñoom loolu mooy seen tamit itam hadith yi wax ci hadith Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab ak ñu mel ni ñoom te yooyu yëpp benn wéru ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki yi ak Hanabila rahmatullah ñoom dañ ne tiim daal ñun xamuñu ci loolu yëpp tiim lii rek mooy li ma leen wanoon sax hmm. li yeneen ci bi jàngale nii sax sax mooy hadith Seydina Ammar bi radiyallahu anhu neen ak lii daal muy tiim sauf que Maliki yi rahmatullah dañ ne loolu mooy farata ci tiim. amma les Hanafiyye Shafi'i wax rahmatullahi alayhim loolu mooy tiim ji mat waaye lii moom mooy li doy comme li yeneen lii la doy teqantal googu la fuqaha Maliki ñaari dóor la waaye comme hadith yi ci wér amul beneen bu ci wér yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la jàngale xaqiqatan mënuñoo nootal lu dul lii voilà don voilà ndax xadis yi wéruñ am na sax xadis yuy wax ba ne ba ci ñëw ba ci ba ci poqataan bi ba ci mbagg yi ak yeneen yeneen mais yëpp waaye nag mm, maanaam ngir def li gën a maanaam li nga xamante ne boo ko defee ñëpp dinañ ne sa tiim baax na mën ngaa doxalee ne la mën ngaa tiimee ne. waaye lii doy na te yenent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ne doy na xaqiqatan vraiment doy na waaw bi moom sallallahu alayhi vraiment bu ne lii doy na doy na quoi ah voilà dégg euh, loolu waaw moo tax toftale gi moo tax euh, toftale gi ñoom niñ koy toftalee bu dee mooy nii rek mooy mooy dóor ni def ni def ni mooy bu njëkk bi bi ci def ñu dóoraat def ni maanaam def comme ni ma leen wax léegi amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha euh, Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom ordre bi taxu koo bari solo te ni alquran waxe bi mu wujuhikum wa aydikum minhu boobaa noonu dañ koy d'accord beneen bi ci def nag mooy baatu aydi loxo fu ñu ko joyee la ci alquran te waxuñu ba nangam mooy ne loxo bi fi ñuy dagg fii la ndax même sàcc bi loolu ak saariqu wa saariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bimaa kasaba nakaalan min Allah fii lañ fii rek la ñuy dagg sàcc bu góor bi bu jigéen bi nañ dagg seen loxo yi rek la wax waxul ba fan fii lañ dagg te yenent bi sallallahu alayhi wasallam dalil beneen bi wane ni noonu rek mooy tiim mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax daf ni lii doy na te dani nii ni ni defal nii te bu doon ne def na jàpp tiimee neneen yeneen tu saa sam noonu la ko jàngalee dégg ah, te hadith bi dañ ciy jàngee tamit ne ku mag mën na riiri loo xam ne ku ndaw xam na ko ku gën a ndaw ndax xam nga li yéeme te daan ci ñëw insha allah mooy Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu bi ko Seydina Ammar di nettali mbir mi moom jàpp na ni non moom xamu ko woon fàttaliku dégg nga mu wa qaala wax na an-Nadr moom mooy ibnu Shumayl ibnu Kharashata ibnu euh, Zayd al-Basri al-Marwazi rahimahullah taala moom tam waa Basra mi ngi génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abul Hasan al-Basri euh, moom euh, waxoon nañu ne moom maanaam waa sahaabu kutubu sitta solo nañu ay hadiisam ah ndax sëriñ la ci sëriñ ñoom Imaam al-Bukhari moo tax moom mu da waaye daf ko indi ci fii nii mu daal di koy indi mu nekk euh, mutaabaa waaye imam Muslim rahimahullahu ta'ala jëlee na ko ci Ishaq ibn Mansur sa moom mooy al-Kawsaj an an-Nadr ibn Shumayl euh, rahimahullahu ta'ala ci benn ci même riwaaya bi mu ne akhbarana khabarana Shu'ba mooy ibn Hajjaj an Hakam ibn Utaybah te mooy ibn euh, Utaybah al-Kindi an Zart moom mooy ibnu Abdullah ibnu Zurara al-Hamdani yaqulu muy wax ne an ibn Abdurrahman ibn Abza moom mu ne an ibn Abdurrahman ibn Abza dégg mu ne qaala wax na al-Hakam nee na wa qad te man maa ko dégg maanaam ngir ne al-Hakam waxoon nañ la mais comme dañu koy ak tadlis waaye nee na wa qad sami'tuhu man maa ko dégg min Abdurrahman ci Abdurrahman mu ne an abi mu jël ko ci baayam annahu qaala nee na moom qaala Ammaar wax na Ammaar nee na te loolu tamit gisoon nañ ko mu ne qaala haddathanaa bil-isnaad al-muttasil fii awwalil kitaab lay wala ñu ndax mel ne voilà ndax hadith yi de insha Allah taala benn la ci hadith yi di ñëw yëpp ñetti hadith yi ci tegu yëpp. Euh, insha allahu taala jëmmi xadis bi ñu weesu la amaan na dañ koy buñ ñëwee jotaay bi di dañ koy sart insha allahu taala mu gaaw ñu dugg ci euh, beneen buntu bi insha allah wallahu taala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa waaw ñu ngi lay gërëm di lay ñaan ñaan boom bi yokk xam-xam te ma ñu tey di ñu tax ñu ngi see jëriñ parce que dama woon benn lënt lënt ci euh, sànq masala sànq bi mooy bi Maliki wute ak jumhur ci ndox mi hmm. euh, am nañ dañu war a jàpp zahiru kii bi euh, aay bi mais ndax zahiru aay bi ci waxu tegtale woon ne tiim bi dafa lëkkaloo ak waxtu bi ngir ne borom subhaanahu wa taala su nekkoon ni euh, maanaam amul askanante ak waxtu bi doon na doy rek ñu bàyyi ba ba am ndox rek daal di mm-hmm. ndax kon ci buntu boobu tamit askanante gi askanante ak waxtu bi nekkul euh, maanaam dalil bu dëgër ci ci Maaliki ci kaw jumhur. naam euh, jazakumullahu xayran lëkkaloo gi nga xamante ne moom la waxtu wi. aaya bi na am daf ne boo leen duggee ci julli maanaam mooy fekk waxtu wi dugg si mais bu ñu xoolee aaya bi ni mu waxee dañuy gis ne li mu lëkkale ak tiim maanaam tiim li mu ko lëkkaleel lëkkalewu ko ak waxtu wi xam nga jàpp gi ak euh, njàpp ak tàngaay farata gi koo lëkkale ak waxtu wi loolu gis nañ mais bu ñu xoolee bu baax aaya bi ni mu jeexale maanaam sart yi mu indi ci tiim maanaam li mu ëppal doole mooy walla wala walam tajidu maanaam te loolu dafa ñuy dellu mooy te amoo leen ndox maanaam am lëkkale waxtu wi dañ koy bàyyi xel mais bàyyi xel gi ñu koy bàyyi xel parce que mbir mi yëpp ci loolu lay dellu rek mooy bàyyi xel bi ñu koy bàyyi xel ndax moom mu ëpp doole tiim gi waaw wala maanaam Euh, lënt lënt googu lënt lënt gu jaadu la maanaam gu gu jaadoo jaadu la ndax ne alquran dañu inna salaata kanat alal mu'minina kitaaban mawquta dafa nekk lu lo nekk ci loosu woy gëm ni mais mu nekk waxtu boo xam te ne maanaam mu nekk farata boo xam ne dañ koo teg ci waxtu sauf que ki nga xamante ne euh, dafa nekk ci xaal boobu moom mëneef na koo gam-gamlee maanaam tey boo xoolee xadiisu boo bu ñu nekkee ci kitaabul xay bi gisoon nañ ne li taxoon ñu nootal ne euh, waxu wax bii wax ne dañuy at mbir mi ci euh, dañuy at mbir mi ci euh, ci aada ne aada moo ëpp doole tamyiz mooy ne donte yeneen bi sallallahu alayhi waxoon na ne aswadun ya'rif inna damal hayd aswadun ya'rif yooraf ne deretu mbërëg day ñuul te def na ko xam wala boog yaarif day am xet ànd ak loolu yépp waaye ba mu koy delloo ci jeexitalu wax ji daf koo delloo ci aada fa da'i salaata ayyaama aqrarik fii tamit da ngay gis wala boog al ayyaam allati kunti tahidiina fiha maanaam fii tamit da gis ne bi muy delloo ci mbir mi ci wàllu tiim spécialement da koo gën a delloo ci ndox mi walam tajidu ma an la wax waaye gënu ko delloo ci waxtu wi maanaam bu boobaa ci la ñuy gisee ni euh, li gën a jege li mu tudd dañuy gis ne loolu moo ëpp doole ci saat yi ngir ne euh, bu fekkente ne ñaari mbir dañoo jañante mooy iltiqa'u dararayni ñaari lor dañoo jañante faw ñu jël bi gën a woyof ci ñoom ñaar te bi gën a woyof ci ñoom ñaar mooy ne parce que lu tax parce que julli mënees na koo fay te ndox mi charte la boo xamante ne du fa du maanaam munut mën du jaas su fi nekkee loolu ndax xam ngeen ni waxtu euh, ndax euh, euh, li ñu tudde am na moo tax nit ki bu fekkee fekkente dafa nekk foo xamante ne mënta julli bu boobaa day daal di mën a fay te loolu da ngay gis ne day daal di daanaka day wuute ci beneen parce que Maliki rahmatullah tamit dañ ne bu ma dee julli su may julli su ma su ma su ma nekkee ci faqadu taxawuree ne maanaam moom dafa jàpp ne du julli ba pare du fay te pourtant waxul ne waxtu waa ngi nii maanaam loolu dalilul eh, ilzam lay doon ci moom ci moom maanaam dañ naan ko Maliki bi yow lu tax nga ne doo julli mu ne parce que aw ma ndox aw ma suuf aw ma lu ma tiime ñu ne ko mais lu tax doo fay mu ne parce que weesu na te pourtant ngeen xam ne julli dafa nekk lu gàllu ci loo sab ci waxtu wi maanaam loolu tamit dalilul ilzam lay doon ci moom maanaam da mënef na ko ko wax ne ko ah waa yow fii lu tax li nga wax fee mais nañ ko waxaat fii nañ ko waxaat fii ci ne la amuloo ndox comme amul ndox am am nga ndox bokk am nga ndox bu boobaa comme yow la ñàkkoon ndox ak ñàkk suuf moo la tere woon julli fii tamit bi nga ñàkkee ndox te ndox mi borom bi subhaanahu wa ko ak maanaam Euh, ak julli gi te tiim gi ñu lëkkale ko ak ñàkk am ndox gi te bii baa am nga ko bu boobaa nga bàyyi nga bañ a julli comme fële ni nga ni nga wan ne doo julli maanaam ci kaw loolu bu boobaa jumhur day daal di am day daal di am lu gën a dëgër ci seen kaw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi Concrètement, ça veut dire par exemple, si on est dans un endroit, par ici en France, de l'eau Par exemple, on est dans un endroit où euh, on peut pas avoir accès à l'eau. Mhm. Euh, par contre, on peut pas avoir accès à l'eau et que clinique euh, arrive. Du coup, ça veut dire que là, par exemple, même si on a un endroit pour la prière, donc selon la vie euh, de tout le monde sauf les maléfiques, on ne on attend de rentrer Comment on est, on est dans le non déedéet. non non non amoo ndox amoo ndox li muy tekki loolu tamit beneen masala la bu waroon a gis maanaam amoo ndox li muy tekki mooy faw da koy wëri ban distance nga ko war a wër loolu borom moom yu wuti nañ ci rahmatullah liñ ci ah, globalement dañuy gis ne. mënat naa wax ne ñoom ñoom ñëpp jàpp nañ ne ndox mi moom da ko war a wër da nga ko war a seet da ko war a wuti te bu fekkente ne da ngaa ne da ne ah maam da ngaa nga ne ah man de mënoon naa laaj fii ndox wala mënoon naa ci fii ngeen mais du ko laaj boo jullee da ngay fayal fekkente ne da ne ah ndox kat amu fi su fekkente ne da ragal masalan tey bu. am lu am lu la dal wala am lu la faddu wala am yu mel noonu euh, euh, wala bokk euh, gaynde yi nekk ci àll bi wala yu mel noonu bu boobaa da ngay tiim mais wala bokk alal guy faddu maanaam alal guy yàqu nga xam ne boo ko fi bàyyee alal gi day day riir wala day yàqu wala de sànku wala mën nañ koo sàcc da ngay tiim mais cas de figure bi ngay wax tamit boobaa da ngay tiim parce que amuloo dox te waxtu yi day génn bu boobaa wuute bi ah waaw. quand c'est ça ce masala au début c'était clair parce que c'était dans le hadith mais après quand t'as dit le troisième masala où t'as dit quand l'heure va partir et je sais que j'ai la certitude que je peux trouver de non non non déedéet pas mën naa am ndox am naa ndox. ah. comme au bureau par exemple. voilà. waaw fi. mais bu fekkente ne aw ma ndox effectivement xam nga waxtu wi dugg si na dama war a wuti ji ndox bokkul ak waxtu waa ngi génn te aw ma ndox wala boog waxtu waa ngi génn mais ndox a ngi fii sauf que bu ma ko bu ma demee pour utiliser ko waxtu wi day génn duñ benn tey bu fekkente ne masal ma cas de bi mooy mooy mooy nelaw yeewu et que trois minutes. wala dans dans dans trois minutes kii bi day génn euh, takkusaan day jeex wala boog euh, suuf jant bi day day jóg bu booba ñaari possibilité la am maanaam daf benn non seulement damaa war a benn benn loolu mooy d'abord condition bi damay jàpp benn benn bu dee dama fekk ma ma ma soxla xuf damay masaa samay xuf du ma jàpp fa masaa xuf foofu farata lay doon parce que su ma nekkee di raxas tànk yi day jël temps. Ah, waaw. bu dee yoroon nga jàpp bi nga koy sol waa bien sûr te amoo janaaba sinon bu dee yeneen cas yi da doo tiima da sangu wala nga jàpp dem julli ji après bu dee day fekk waxtu wi génn. ah même sangu da ngay da ngay kii. da da ngay sangu rek. <laughs> voilà ndox bi bu fi nekkee rek voilà ndox voilà bu fi ndox xasee génn rek bu ndox xasee am rek. ndox mi moom faaw da koy jëfandikoo maintenant ndox mi bu fi nekkee mais mënuma koo jëfandikoo bokkul ak ndox mi nekk na fi mais mënuma mais mën ko ndox mi nekk na fi mais te man naa koo jëfandikoo ñoom ñaar buñu benn hmm. ndox am na mais mënuma koo jëfandikoo ndox baa ngi fi mais dañ ko fi mu nekk euh, kii bi mu ne dañ koo kànnaare te ki yor caabi ji dem na ndox a ngi nii mais ki yor caabi ji moo dem dana waat xaw ma kañ lay ñëw loolu bokkul ak ndox a ngi nii maa ngeeg moom mi ngi réy bu may ubbi bi ne fi ndox mi génn bu may jël baax dugal ci biir teen bi yëkkati ndox mi génn bu ma jëlee siwo bi wala kii du ndox mi génn loolu bokkul mais waxtu bi mooy génn après maanaam jañante googu noonu. Là, tiim bu dee ma fuqaha maliki da ngay tiim ci cadre figure bi voilà alors bu dee jumhur doo tiim da ngay dem nga jàpp ji. mun nga kon pour ci ci nelaw rek nga parce que foog nga boros su bañ du fokk nga sotti parce que du farata loolu gisoon nañ ko. boros sa bañ da ngay jàpp nga julli. rek da ngay jàpp rek julli. waaw. Euh, léegi nag bu fekkee wóor na heure baa ngi passé nga non non da jàpp voilà loolu la bu ci Maliki yi rahmatullah da ngay da mais bu dee ci jumhur da ngay jàpp. mais on peut garder donc de on peut dire que les Malikis eux euh, on priorise la prière. on priorise non la. lo non non l'horaire parce que ñëpp nee nañ ne da ngay julli. de la prière. voilà dans le dans le route et les autres on priorise l'ablution. voilà. donc si on a ce principe-là après dans chacun a pris ce principe. voilà. Ah, sauf que euh, au cours d'avant on avait dit que

loolu day wane ni dalilul ilzam la c'est-à-dire que dalilul ilzam mooy lan ndax dafa am dalilul ilzam dalilul iltizam tam am ak dalilul ilzam wal iltizam loolu mooy la dalilul ilzam mooy dama am loo xamante ne yow yaa ci d'accord man d'accord mu ci mais yow sa ay sa ay argument la man ma ñëw utiliser ko pour wane ni li nga wax li ma wax moo ko gën a dëgër loolu mooy dalilul ilzam dalilul iltizam mooy wax joo xamante ne yow man man maa ko d'accord man maa ko d'accord yow d'accord mu utiliser ko pour saxal mbir mi dalilul ilzam wal iltizam mooy loo xam ne yow d'accord nga ko man d'accord naa ko ñu jëfandikoo même argument bi pour dajji pour pour pour pour pour pour pour mën a euh, euh, voilà voilà loolu contre argument loolu moom moo tax Euh, ma wax sànq ne mbir mi dalilul ilzam la ci kaw Maliki yi rahmatullahi alayhi maanaam ci li nga wax ci masala faaqidu tarurayni mooy masala bi ngay wax nii bi ngay jund nii maanaam que ni jumhur dinañ ne Maliki bi yow lu la teree woon nga julli bi nga xamante ne amoo woon ndox te amoo loo tiimee boobaa dalilul ilzam lay daal di doon ci moom loolu lañ loolu loolu moo tax ñu wax ko voilà voilà wallahu ta'ala a'lam les Malikites, là, dans le cas où on se réveille, on n'a pas vu, parce qu'au cours d'avant, on avait dit qu'à ce cours-là, on allait voir c'est quoi les différentes choses pour faire ablution. waaw waaw waaw mais loolu moo tax après bi ñuy tàmbali. Mhm. wax naa ne dinañ ko gis ci buntu bii di ñëw. Mhm. dans l'autre chapitre waaw. mais du coup comme on l'a pas vu, je me pose la question, par exemple, on se lève le matin. et qu'on n'a pas temps pour le faire normalement chez les malikites on va tim et comme là on a dit que tim mais comme pour tout le monde ils tim comme ñëpp ah mais non il faut différencier rek des cas extrêmes c'est-à-dire que cas bi ñu wax rek bi nga xamante ne boobu dagay ngay jàpp te cas boobu cas bu extrême la. mais euh, comme on a dit on tiim sur le sable.

jour mais c'est sûr tu m'en fous c'est bien le troisième matelas c'est-à-dire chez les malikites. waaw on, la prière avant. voilà. voilà et non non non on place. l'horaire voilà. l'heure de la prière avant et mmh. chez les Jumhur comme il y a l'eau qui est là. voilà on la voit physiquement elle est là. la diapoyer on laisse l'heure passer. voilà. Maliki nous permet. de kii. bi voilà balaa waxtu yi rëcc waaw. léegi nag mu des comme voilà nous on n'a pas de sable qu'est-ce qu'on fait c'est le coup prochain. voilà. donc bu soobee matin pour prier fajar. voilà loolu la voilà parce que léeg-léeg li ñu des cours bii di ñëw la. <laughs> voilà incha allah allah allah. Euh, euh, euh. maanaam maanaam ci kii bi ci ci masala boobu noonu. Mhm. maanaam xam nga xam ne fii da nga ne ñoom ci ci ci daan ñi la maanaam ci julli particulier quoi. Mm. waaw donc donc ñoom ñoom ñoom. mais ban masala. mooy mooy mooy mooy bi nga xamante ni bu waxtu bi. naree waaw waaw waaw naree génn waaw. ñoom foofu lañ koy dagal ñoom bokk ci julli ci teew ñoom xam nga ki teew. Mm-hmm. foofu rek la ko mën a utiliser maanaam ki teew ñoom dina mën a utiliser bokk maanaam bien sûr ba des ki feebar. Mm-hmm. ki feebar te mënta jëfandikoo ndox. Mm-hmm. kooku dinañ ko daganal mais yeneen cas de figure yi mooy nga xamante ne waxtu wi day romb. kooku lañ koy dagg kooku lañ koy ter loolu loolu la ñuy dagganalal ci moom mais julli juróom yi ñëw ci lu dugg effectivement. Ah, parce que lu tax lu tax julli juróom yi mu munuñu ci dugg parce que julli yee dañuy romb te leen mën a defaraat alors que julli farata du julli juróom bi mëneef na koo fay bu dee julli juma tamit duñ ko ci boole lu tax julli juma duñ ko ci boole parce que julli juma mën nañ koo remplacer ak tisbaar mhm. comprendre voilà. oui parce que y' a y' a des heures yoo xam ne fajar rek moo xaw am particularité boobu ak horaire bi muy yeewu mais le <laughs> reste tu peux am na.

le deuxième c'est celui qui et lui il a le même AP que celui qui est en voyage mais qui euh, reste très longtemps etc qui n'est pas considéré comme euh, qui n'a pas le AP des voyageurs. Mm. Le deuxième AP là qu'on a vu c'est celui qui est en voyage et qui a l'heure de la prière elle va passer et qui n'a pas d'eau. Donc euh, on rentre dans le cas aussi de ceux qui sont malades etc. Mm. Et hmm. l'avis le plus recevable c'est qu'on peut tim, mm. sauf les chafis tu dis que si le voyage il est pas un voyage interdit. waaw bah là. Et le troisième masala, c'est si l'heure de la prière elle va partir. Mm-hmm. et que je bois l'eau. je la bois. waaw mais pas que je la bois je suis certain de son obtention que je, il est la boire. voilà.